a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu gën jaa seetlu nuyoo ni ñu ko baaxoo def ak rek incha allah fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor bi dikkaat nañ tey rek fas yéene dalal kenn ci ñi nga xamante ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun weeru koor bi ngir indi ay tomb yoo xamante ne jàpp nañ ne buñ ko indee diis na ci jariñu ki ñu fas yéene dalal tey nag muy suñu mbokk Mouhamed Hadi Touré koo Fass waa Fass tamit yàq yàgg seq ak ñun jotaay yii nii ba ñu ko dooree ba léegi at mu nekk sëriñ Abdou Aziz Touré dana fi yebal koo xamante ne mooy ñëw seq ak ñun jotaay bi bokk ñun liggéey bi loolu nag li ñu firndeel moom mooy ñun ñëpp ñoo bokk wenn waar woo xamante ne ci li ñuy bay kon ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ànd boobu suñu boroom yàggal ko te dara bañ koo yàq te lépp luñ ci jëf rek yàlla nungu ko te laqal ñu ko fu yàq yëgut kon bala ñoo jox sëriñ bi nga xamante ne moom la ñu dalal tey muy sëriñ Mouhamed Hadi Touré kaddu gi ngi ànd ak sëriñ boo xamante ne miin nañ ko ci jataay bii miin nañ ko ci yeneen jataay yoo xamante ne mu assasatu wafa'i bi huquqil iman moo koy organiser muy sëriñ Mouhamed Hadi Touré Malif di sëriñ doomu sëriñ Abdou Aziz Touré mu mujj bu yàggul rek ci waxtaan yi nga xam ne mu assasatu wafa mi ngi ko doon def ci màggalu Darou Moukhty gi mu ñëwoon fi ànd ak ñun def liggéey bu am solo naka noonu tamit koor gi ñu weesu wala ga ca topp dalaloon nañ ko jataay bii mu defoon waxtaan wa am solo tey jii tamit mu ñëw fas yéenee ànd ak ñun jotaay bii nii incha allah moom la ñuy njëkk a jox kàddu gi mu jàngal ñu ayatin min alquranil karim suñ demee bay tëj tamit danañ ko joxaat kàddu gi su ko defee mu jàngal ñu ayatin min alquranil karim yëkkati ko jotaay kon bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi rek dañuy njëkk a jox sëriñ Mouhamed Hadi Touré mu jàng ay alquran karim su ko defee ñu door a dugg ci waxtaan bi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وترتيل هادي عبد العزيز توري من قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى ما تيسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما عدة من أيام أخر قتل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم jërëjëf Serigne Mouhamadou Hadi Touré ci njàng moom solo moom nga xamante ne yàgg nañ koo def fii ci jotaay bii nii ñu ñaan yàlla guddal sa te yokk sa xam-xam te may la kàttan goo xamante ne li nga yéene liggéey ci toolu lislaam bii lépp danga ko àggale ba àggale fu kaw sa njot kon dañuy fas yéene dégg ci waxtaan rek insha allah jox kàddu gi sëriñ Muhammadul Hadi Touré ba tey mi nga xamante ne moom la ñu dalal fii jotaay bi tey jii nii mu fas yéenee waxtaan ak ñun tomb ba am solo ni ñu ko baaxoo def rek ci képp koo xamante ne jaar nga jotaay bii mënoon nañu wax ne buñ ci présenté kenn rek doyoon na pour ñu présenté ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci ginnaawam ñépp ndax jaar-jaar yi benn la amul soppiku ni ko doomu soxna yëpp baaxoo def rek sëñ Mouhamed Hadi Touré mi ngi jàngi alquranul karim fii ci Fass ci diggante ay waajuram ba lépp loo xamante ne warees na koo xam ci téereb yàlla bi subhaanahu wa mu xam lu ca naka noonu tamit foofu ca Fass Touré la jànge xam-xam ba téere yu baree bare ci wàllu xam-xam jàng na ko foofu noonu ci fasture ba tey tamit ci biir fasture googu noonu ginnaaw bi mu jàngee alquran ak xam-xam ba noppi foofu la des di yëngutu ba tey ci waar woowu rek muy jàng ak jàngale ba tey nekk foofu noonu di ab jàngalekat ni nga xamante ne noonu la ko maam ya ak bàyyee doxe moom tamit mu fas yéene dox ci waar woowu rek incha allah naka noonu tamit jotaay yu mel muy jotaay bii nga xamante ne ci lañ ko dalal tey mu fas yéene seq ñun waxtaan jotaay yu mel noonu bari na luñ ko ciy dalal kon yaakaar naa ne ni nga xam ne noonu la ñu baaxoo def ci noonu la ñu baaxoo doxale ak doomi soxna rek fi ñu jaaral fi ñu fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna rek foofu lañ ko jaarale moom ñi tamit mu fas yéene waxtaan ak ñun tomb boo xamante ne kenn ku nekk ñun war na ko bàyyi xel. muy jaamu yàlla gu mag gii nga xamante ne ci la ñu nekk muy lu ci wàllu koor gi mu am yu baree baree bari yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na koo bàyyi xel ci jaamu yàlla gii muy def tey jii bu ñu ko teewloo yaakaar naa ne loolu gis na ci am ay tegtal yu baree bari ñu bàyyi xel ne maanaam koor gi nekkul ak ci ñàkk lekk ak ñàkk naan waaye nag xaj na am na neen lu nekk ci ginnaaw loolu loolu nekk ci ginnaaw ñàkk lekk gi ak ñàkk naan gi nag bu ñu ko teewloo incha allah diis na ko xam yaakaar naa ne kon li ñu def rek moom mooy dañ koy jox kàddu gi xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne ni ñu ko baaxoo defee rek ci lu jëm ci laaj yi nga xamante ne mooy jëm ci li waxtaankat bi di waxtaanee ak yeneen laaj yi nga xamante ne moo jëm ci xaj na diggante démb ak tey temps bi moo xaw a gàtt ba tax muy mën see tontu waaye nag bàyyi nañu xel yu yëpp incha allah xaj na sax du ñàkk tey. laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiqh am na ci ñi nga xamante ne ñoo ko baaxoo tontu du ñàkk insha allah ñu ñëw fii tontu ci laaj yi maa ne ma koy jox kàddu gi rek ma fàttali mbooloo mi tamit ne euh, ni ñu ko baaxoo def ak rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi ren jiitu noonu lañ ko fas yéene def euh, defee mboolem rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Darou Moukhty rajo yi yëpp waxtaan yi fi jàll kenn ku nekk ci benn bu nekk ci rajo yooyu rek danañ ko dana ko teg naka noonu tamit incha allah ci sit internet yi ak Touba Touba Média su ma jumut yooyu yëpp tamit incha allah danañ ko jàllale waaw xamaa ne bu dee site internet bi Al Wafa Daaru incha allah euh, ku ko consulter waxtaan yi nga xamante ne moo jàlloon ak yi waaj jàll yëpp incha allah moom lépp loo xamante ne aju na ci mu assasul Wafa rek. soo ko su fekkente ne dugg nga ci site boobu muy alwafa daaru incha allah da nga ko fekk yeneen site yi nga xamante ni baaxoo nañu ko jàllale incha allah fas yéene nañu ko jàllale bu soobee yàlla. xam naa ne suba euh, Oustaz Ahmed Dame Ndiaye mu jóge ba Ndakaaru moom la ñu fas yéene dalal fii ci wax jotaay bi mu fas yéene waxtaane alwasatiyya incha allah euh, ñu fàttali mbooloo mi tamit ne euh, liggéey bi nga xamante ne moom la mu assasul Wafa di liggéey yemul waxtaan maanaam organiser ay waxtaan ci wàllu koor gi waaye bu koor gi jàllee tamit liggéey boobu dafay continuer ndax wax na leen fii ci njàlbeen ne leen lii nii dañu koy def teg ko ci kaw ndigalul ki nga xamante ne moo fi toog jotaayu borom daal moo tey te muy sëriñ si xat bi kon lépp ndigal loo xamante ne joxe na ko rek mu asasa bi daf ci day fas yéene bay waaram ci ndigal loolee bokk na ci ndigal yooyu saytu lu jëm ci wàllu jumaa ji bu ñu seetloo euh, ajuma ju nekk am na kuréel boo xamante ne ñoom ñooy ñëw setal jumaa ji xam naa nag loolu moom képp koo xamante ne bëgg nga ci participer rek mën nga ci ñëw participer ndax xam naa jumaa ji xaw naa yaatu te tamit euh, yitti yittiwoon ci ñoo xamante ne dañ leen jàppale ci wàllu boobu muy lu jëm ci setal jumaa ji entretenir ko ak ay ndimbal yoo xamante ne danañ ko jox xaj na ñoo xamante ne ñoo ñoo koy saytu loolu lépp ay liggéey la yoo xamante ne sëriñ bi dajee joxe ndigal jox ci jox ko ndigal ci muassasa bi mu ci yëngutu ak yeneen ak yeneen xam naa du ñàkk ñu gën ko leeral insha allah kon li ñu def moom mooy bu fekkente ne temps bi may nañu ko tamit danañ sàkku ci lenn ci ay mbokk yoo xamante ni ñu ngi fi ñu def taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi waxtaanee kon li ñu def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Hadi Touré yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala al-hadi al-amin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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor bi di njëkk a jiital nuyoo bi ci kilifa yi di jottali ci ñoom ziyaaru kilifa yi ñu bàyyi ko leen wax ni ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara ak di leen ndokkeel ci weeru koor bi ñu sàkk woon ci ñun suñu teewaay ci ñëwoon ci benn mawduu bu ñuy wax ruxaaniyatu sawm muy maanaam woor dëgg-dëgg li mu li mu wund lu bokkul ak rekk bàyyi lekk ak naan ñu gis ni feeñuwaayu weeru koor bokk na ci feeñuwaay yu dund yi ci dundug doomu aadama wala ci dundug jullit bi loolu bokk na ci tawfiqi suñ boroom ak ngëneelam gis nañu gisuwaayu yiw yi ak fani topp yàlla yi ñu ni loolu dina am ci jullit bi mu gis ko war naa nekk ku nangu xéewalu yàlla ak ngëneelam gi mu ko defal te weeru koor bokk na ci feeñuwaay yu màgg yooyu ci dundu jullit bi at mu jot ñu koy xaar di ko séentu ak kontante bu màgg màgg ci biir xol yi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa daan na daan na jàppe weer wi mu bokk ci xéewalu suñ boroom yi ba tax na su ma saana dikk muy bégal saxaaba yi da leen daan wax naan qad jaakum shahru ramadan shahrun mubaarak iftarada allahu alaykum siyaamah tuftaxu fiihi abwaabu aljanna wa tuglaqu fiihi abwaabu aljahim wa tugallu fiihi alshayaatin fiihi laylatun xayrun min alfi shahr man xurima xayraha faqad xurim mu ni weeru koor dikkal na leen di weer wu barkeel yàlla farataal ci yéen ngeen woor ko ci la ñuy ubbi buntu àjjana yi ci lañuy tëj buntu sawara yi ci lañuy ñuy jéng seytaana yi am na ci biir weer wi ak guddi goo xam ne moo gën jaamu yàlla junni weer ku ñu xañ yiwu guddi googa xañ nañ la gépp yiw mu ñëw ci saxiixu sunna luy leeral ci bu leer a leer yu màgg yoo xam ne moo ànd ak weer woowu nga xam ne bu weer wi egsee ngëneel yooyu day ñëw te bari na lool ñu tudd ci yenn ci ngëneelu weeru koor woowu bokk na ci koor ci boppam day dindi ay bàkkaar day tax suñu boroom jéggal la say bàkkaar say ñaawteef mu faral la ko comme ni nga xamante ne bii noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi ku woor weeru koor ngir gëm yàlla ak wut ci tiyaabay ëllëg yàlla jéggal la li jiitu ci say bàkkaar waaye ba tey bokk na ci ay ngëneelam yàlla jagleel na boppam ci fay koor gi batalewu ko kenn yàllaay fayal boppam aji woor yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi wax ci xadis qudsi kullu amali ibni aadama lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi suñu boroom wax ne bépp jëf ju doomu aadama jëf moom moo ko moom ba mu des koor koor moom maa ko moom maa koy fayal sama bopp bokk na ci ngëneeli koor ëllëg yawmal qiyaama dafay ramb boroom maanaam ku daan faral di woor koor mën na laa ramb ëllëg yawmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alsiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama yaqulu alsiyaam ay rabbi manactuhu alطacaama fashafficnii fiih wa yaqulu alqur'aan manactuhu alnawma billeyli fashafficnii fiih qaala fayushaffacaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni koor ak jàng alquran yawmal qiyaama dañuy ramb jaam bi koor gi dey ñëw taxaw ci kanamu boroomam ni ko ay sama boroom sa jaam bi day maa ko teewoon a lekk kon nag tin ma ci bu ko yóbbu sawar bu ko defee alquran daad ni man maa ko tere woon a nelaw guddi daf ma daan naafilaa di ma jàng lu bëree bëri ci guddi di julli ay rakka yu bëree kon nag tin ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg teg ce ni bu ko defee suñ boroom daal di leen tin ci waajooji yi bu naroon a dem sawara ñu yóbbu ko àjjana ndax nga neelal koor ak jàng alquran na ci ay ngëneelam moom koor ak ak weg la dalay wegal dalay dalay ci safara comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe as-siyaamu junnatun yastajinnu biha al-abdu min an mu ni koor ab barrage la ab défense la boo xam ni nit ki da ci fegoo sawara bokk na ci ay ngëneelam boo wooree ba egg ci tàkkusaani suuf ñàkkul ni sa xetu gémmiñ yow aju woor ji dana soppeeku waaye xet googee moo gënal yàlla xetu misk comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la xaluufu fami saa'imi atyabu inda allahi min riixil misk woor moo gën a neex fa yàlla xetu misk ba tey bokk ci ay ngëneelam aji woor ji am na ñaari mbégte mbégte gi muy am jamono yi nga xamante ne bi woor na bay dog nga xamante ne bi marwa dem na coono yi lépp dem na muy dog mbégtem dog ma ak mbégte ga muy am bu dajeg boroomam te boobu moo gën a màgg yal nañ ko yàlla may ñun ñëpp bokk na ci ay ngëneelam suñu boroom dafa jagleel ñiy woor bunt seen buntu bopp boo xam ne yowmal xiyaama ñoom ñoo fay jaareel di dugg ajjan yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minhu saa'imuuna yawma alqiyaama laa yadxulu minhu axadun gayruhum yuqaalu ayna assaa'imuun fayaquumuuna fayadxuluun fa idaa daxaluu ugliqa falam yadxul axad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne àjjana am na bunt bu ñuy wax ar-rayyaan waa bunt ba ar-rayyaan dañ koy wax ñi woor ñoo fay jaare yowmal qiyaama keneen du fa jaare ku dul ñoom bu ko defee dañu naan ana ñi daan woor su ko defee ñu jub daal di dugg jaare ci buntu boobu suñu duggee ba jeex ñu tëj buntu ba keneen dootu fa dugg bokk na ci nga ngëneeli koor ci promotion yi nga xam ne suñ borom def na ko ci weeru koor mooy bu la yàlla baaxee nga nga yàlla dénk la nga umra ji ci biir weeru koor dafay mel ni da ngaa fekk jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ànd ak moom dem ba ca màkk ngeen ngeen ànd aji ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kaaba lu rëy waaye boo umraa ci biir weeru koor tiyaaba ji day tolloog loola ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am soxna sum gisoon suñu wax sinaan mu ni ko yow lu tax ñëwoo ànd ak ñun aj si mu ko man dee sama borom kër ñaari gëléem la yoon benn ba moom la war dem aji benn bi moom la fi bàyyi ñuy ratt ci soow mi di ci di ci jëfandiku di ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko gannaaw aj gi raw na la bàyyil ba weeru koor bu weeru koor jotee nga umra ji ndaxte umra ci weeru koor day mel ni aj ànd ak man loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax su ko defee kii settantal bégle yooyu ak ngëneel yu màgg yooyu ci ñëw weeru tedd woowu dina am mbégte goo xamante ne bii dana dugg ci biir xolam su ko defee loola dena feeñ ci dundam bu ko defee moo xam ne loolu ay may la ay teraanga la yoo xam ne suñu boroom moo ko ko may te sax gan may ak gën ngëneel moo gën a màgg ci gis ci fekke weeru tedd wi bëri na ñoo xam ne fekkoon na leen fi daaw te fekkuñu fi bu ko defee jullit bi daa war a ndokkeel boppam ndokkeel mbokkum jullitam ci ngëneel yooyu sant yàlla ci xéewal googu mu ko defal bu ko defee nag mu góor góorgóorlu bu baax a baax nag taxaw ci ganale gan googu ah mag ñi nee nañu an niamu adyafun wa qiraha shukr nee nañu xéewal yi yàlla di defal ay gan lañu ni nga koy berndeele ni nga koy ganeele mooy sant bokk nañ ci màndargay xañ bu yàlla xañ jaam bi am nañ ci yàlla musal mooy nga kenn ci ñun fekke weeru màgg wi dund ay fanam koor gi jàll te defu ci li ci war ganelewul koor ga teertuwu ko comme ni nga xamante ne bi moom la war a def ci biir weeru koor déedéet koor ga dafa jàll mu mu jàll rek mu nekk loo xamante ne bi lu sànq la ci dundam nga xamante ne bii bàyyi wu ca woon dara profité wu ci ubbi nañu bunt yu bëree bëri yu mënoon a jaare fàggu lu baax te jotu ko caa def ku mel noonu mat naa mat naa yërëm bu baax a baax su ko defee taxaw googu ñu taxaw di teertu weeru koor wi ñu gis ni suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi wax ni يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ñu seetlu ni dafa am gaaya dafa am jubluwaay bu tax suñu boroom sant ñu koor te daf koo wax ci biir aaya mu ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale woon ci ñi fi jiitu ndax yàlla ngeen ragal yàlla ndax ndax lee ngeen mu mel ni kon gaaya bi tax ñu sant weeru koor mooy ñu ragal yàlla xol yi mënta jokkoog boroomam lu dul ci yoonu ragal yàlla te kiy settantal alquran dana fekk lu bëree bëree bëri ci ay nas ci ay texte yoo xamante ne bii dafa ñëw di saxal wàllu googu ci bakkanu doomu aadama suñu boroom yàlla santaane na ragal yàlla ci mboolem nit ñi yaa ayyuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا mu ni yéen nit ñi ragal leen yàlla ragal leen seen borom boobi nga xamante ne bii moom moo leen sàkk sàkke leen ci benn bakkan muy bakkanu maam aadama mu sàkk ca bakkan booba soxnaam ba pare tasaaree ci ñoom ñaar ay góor ñu bëree bëri ak i jigéen ñu bëree bëri mu delluwaat ne ragal leen yàlla aaya bi ittaqu rabbakum wattaqullah mu tëjee aaya bi lu am solo te mooy yàlla mi ngi leen di fuglu mi ngi leen di bàyyi xel boo xoolee boo xoolee ci suratu baqara lu deme noonu wax na ko fa yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun jaamu leen yàlla mi nga xam ne moo leen sàkk sàkk ñi fi jiitu woon yàlla moom mi nga xamante ne bi moo tabax suuf si lal ko jël asamaan si tabax ko mu tiim suuf si mu wàccee ci asamaan si ndox mu génne leen ci ay xeeti meññeent muy seen wërsat mu ne koo kii de bu leen ko wutal moroom fala tajaalu lillahi andaadan wa antum taalamun ñu gisaane ba tey beral na jullit ñi ak dénk leen ragal yàlla ya ayuha alladina amanu taqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun yéen yéen jullit ñi ragal leen yàlla dëgg dëgg ragal ko te bu leen dee lu dul ne ay jullit ngeen maanaam na ngeen sax ci seen diine ndenkaane tamit mu beral ko ki ki mu gën a fonk ci nit ñi muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuha nabiyyu ittaqillaha yow yonent bi ragalal yàlla léegi nag ragal yàlla ñu bëree bëri ci mag ñi boroom xam-xam yi firee nañ ko ay firi yu bëree bëri sayidna ali radiallahu anhu nee na attaqwa hiya alxawfu min aljalil wal amalu bittanzil walqanaatu bilqalil wal istidaadu li yawmi raxil nee na ragal yàlla mooy nga ragal aji màgg ji tey jëfee alquraanam ji mu wàcce da ngay doyloo tuuti lu la yàlla sedd mu doy la da ngay waajal bisub ñibbi ba bisub bisub tukki ba mooy bisub bisub dee talq ibn habib mi ngi wax ni mooy nga jëfe ci topp yàlla te niitoo ci leeruk suñ borom yi di ci yaakaar tiyaabay suñ borom te nga bàyyi mooy ci leeru suñu boroom te ngay moytu mbugalum suñu boroom ñeneen ñi nee nañu mooy nga def sa digganteeg mbugalum yàlla ab ab barrage boo xamante ne bi mooy ngay jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem bokk na ci li gën a rafet ci li nga xamante ne bi bind nañ ko ci siiratu sayidna umar ibn abdul aziz moom mi nga xam ne mi ngi bokk ci mi ngi mi ngi nekkoon ci ad dawlatu umawiya te bokkoon ci ñi ci gënoon a maandu bañ koy bañ koy juróomeele xalifa yi di ko tudde xaamisul xulafa irrachidin ndénkaan loo xam ne dénk na ko kenn ci ay gaayam ci jamono jooju mi ngi ne ko usika bi taqwa allahi azza wa jalla allati la yuqbalu gayruha usika bi taqwa allahi azza wa jalla allati la yaqbalu gayraha wala yarhamu illa ahlaha wala yusibu illa alayha fa inna alwaacidina biha kathir walcaamilina biha qalil jacalana allah wa iyaka min almuttaqin mi ngi ni ko maa ngi lay dénk ragal yàlla ragal yàlla mu màgg moom nga xamante ne bi yàlla nanguwul ludul ludul ku ko ragal te du yërëm ludul way ragal yàlla yi te yàlla du fayee ci ludul ak ragal yàlla mu ni nag ñi waaraate ci ragal yàlla bari nañ lool bëri nañ lool ñi nga xam ne foo leen fekk ñi ngi naan ragal yàlla waaye ñu koy jëfe ñu néew lañ ñu néew a néew koy jëfe loolu yi mooy li nga xamante ne bi Umar ibn Abdul Aziz moom la dénkoon waaye wax na dëgg ci bi mu ne ñi koy waaree bari nañu waaye ñu koy jëfe néew nañu loolu fi mu gën a feeñee mooy ci suñu jamono ji suñu borom rek moo mën a moo mën a sàmm doomu aadama yal nañu yàlla sàmm kon ñu gis ne ragal yàlla ab kiiraay la buy fegal jaam bi dox diggante jaam beeg tàbbi ci sew yi ci wax yeeg jëf yi maanaam yu yu yu sutaate yi ci wax ci ay wax ak i jëf ab xol nag du dal lu dul lu dul maanaam ragal yàlla du dugg ci xol lu dul xol bi ëpp ak dal ak ragalam yàlla gën a bari mu gën a jege boroomam bu ko defee aw turam gën a gën ci biir nit ñi ndaxte suñu boroom subhanahu wa taala bu la bëggee dafay woo malaaka yi ne leen ne leen sama jaam diw bëgg naa ko kon nag bëgg leen ko ñu woo ci waa suuf ne leen suñu borom bëgg na jaamam diw kon nag bëgg leen ko bu ko defee yàlla mooy sànni ci biir xol yi nit ñi bëggal ko bopp nit ñi bëggal ko seen bopp ñu gis ni loolu mooy li nga xamante ne bi moom mooy li nga xam ne moom mooy li li gën a am solo ci ragal yàlla bu nit ki eggee ci xaala boobu ci ragal yàlla bokk na ci muxsinuun yi muxsinuun yi mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ba mel ni dañoo jàkkaaroog yàlla muxsinuun yooyu nga xamante ne bi dañuy moytandiku bàkkaar yu mag yi dañuy moytandiku yu ñaaw yi ci tënk daal ragal yàlla ci ci sekkare mooy màndarga matuk ngëm yàlla te am na jeexital bu màgg a màgg boo xamante ne bii dana ko def ci xolu xolub jullit ñi abu darda daan na wax naan na kenn ci yéen moytandiku xolu jullit ñi di ko rëbb te fekk yëgu ci dara mu ngi wéet di def ay mooy yàlla yàlla sànni ak mbañeel ci xolu jullit ñi ñëpp bañ ko te xamul lu tax nit ñi bañ ko ndeke mooy yàlla googu mu def moo tax ñu bañ ko comme ni Suleymaan at-Taymi waxe ni waa ji dana def ab bàkkaar te yaakaar ni kenn yëgu ko mu xëy yàlla mel na dafa marqué bàkkaar bi ci kanamam nit ñi duñ xam lu mu def waaye dañu dañuy xëy ñëpp jéppi ko dekete bàkkaar ba mu def moom moo ko moom moo ko waral te loolu tegtal la ci suñu boroom mi nga xamante ne bi mooy fay ci jëf yu fii ci àdduna balaa àllaaxira ñëw tegtal la ci amul suñu boroom mooy wane ne tamit kenn du jëf dara te sa jëf di sànku ci kanam suñu borom kon kii texe mooy ki nga xamante ne bi defar na digganteem ak boroomam ki nga xam ne defar na digganteem ak boroomam defar na digganteem ak mbindeef yi te ku sàkku ngërëmal nit ñi di ko jaare ci luy merloo yàlla ki ko tagg tey dana xëy ëllëg ŋàññi ko tagg tey dana xëy ëllëg ŋàññi ko maanaam kuy wuute ngërëmal nit ñi di ko kuy kuy jënde ngërëmal nit ñi merum yàlla ki la gërëm tey bu ëllëgee dana la dana la dana la mere du doon ngërëm loo xamante ne bi luy wéy de doon ñu gis ne loolu lépp mi ngi nekkaat ci biir weeru koor weeru koor yi bokk na ci foros yi nga xamante ne bii moo gën a mag pour amal ragal yàlla googu war nañoo xam bu baax a baax ni bàkkaar lu mu ndaw ndaw ci bëtu ki koy def mu ngi yàq barrage boobu nga xam ne mooy barrage bu ragal yàlla ci biir weeru koor su ko defee day xañ doomu aadama matug ragal yàlla su ko defee nag bàkkaar yi bu continuer xotteeku xotteeku bi day gën a day gën a yaatu bu ko defee ragal yàlla gi day daal di dañ ba jël ba set wicc ci xolub doomu aadama yal nañu yàlla musal ci loolu su ko defee nit kooku day dema dem bay dund niroog xayawaan yi moom la suñu borom di wax ne am taxsibu anna aktharahum yasma'una aw ya'qiluun mu ni Seydina Muhammad yaa ngi sonn ci ñoom di naf na fi ci ñoom ndax bëgg ñu topp ndax da ngaa yaakaar ne ëpp ci ñoom ñu ngi dégg li ngay wax wala ñu koy xalaat in hum illa kal an'aami ñoom day comme ay baay bal hum adallu sabilan ñooy yées ñooy yées baay ma la nga koy jariñ la nga koy doyee dana la ko jariñ bu fekkee lu ñuy war la mbaa lu ñuy bayee boo demee yóbbu ci yi mu amal la njariñ waaye ki yàlla sàkk defal ko lépp ni ko jaamu mu bañ a jaamu yàlla kooku amalul amalul kenn njariñ amalul boromam njariñ amalul nit ñi njariñ kon jaam bu baax bi saa yu tax ko ak jaamu yàlla mu mu ngoy ko bu baax a baax day gën a jege boromam te nit ki du dañ di dox ci yoonu ak njaamu yàlla ba egg ci darajatul wilaaya bi nga xam ne moom la suñ borom di wax ci xadis qudsi bi nii man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb boo xasee ba egg foofu suñ boroom moom mooy ki lay garde mu ne ko noonoog sama benn waay kooku day déclaré naa ko ab xeex nga xam ne maa ma maa ngi maa ngi xeex ak moom te déclaré naa ko ab xeex te jaamu yàlla ab xaaj bu ndaw la ci ragal yàlla gu màgg googu nga xam ni mooy jëfe ndigali yàlla te aji woor ji moo gën a yey ci gëstu secret Euh, relation digganteem ak boroomam saa yu ko amee kontaan ci daal di ciy bëgg daal di ciy góorgóorlu bu baax a baax mooy ci bu baax a baax te julli mooy relation bi dox diggante jàmbi bi ak boroomam buum gu dëgër a dëgër la boo xamante ne bii moo mën a amal wilaaya googu te mooy xaritoo googu diggante jaam bi ak boroomam gisoo benn jullit boo xam ne day fonk julli yi lu dul nga yaakaar aw yiw ci moom moo xam ci lu teew wala ci lu jublu si misaal yi misaal yu dund yi nga xam ne dinañ ko gis ci yu mel noonu bëri na lool mooy ngeen di seere ci yu mel noonu jullit bi nga xam ne dafa wor dafa woor su dee garde farata jooju di matal ay ponkam ak ay waajibaatam ak ay shuruutam di ko taxawal taxawal ba gën a mat comme ni nga xamante ne bii noonu la ko sunna santaane su boobaa mi ngi gariku walla mi ngi taataan xéewali ay xéewali boroomam mi ngi taataan tabuk boroomam mi ngi taataan aji aji sàkk ji nga xamante ne bi ñëw na ci ay xadis yu bëree bëree bëri ci farata ak ci naafila ci farata suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ne maa taqarraba ilayya abdi bi ahabba bi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi sama jaam jéemu maa jege ci lu ma gënal ci li ma farataal ci moom maanaam du booy jéem a jege yàlla da ngay matal farataam yi ba pare doo door ci teg lenn loo ci teg lu mën a doon ci xadisu anas ibnu malik radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jullil yàlla ñeen fukki ñeen fukki bis yoo xamante ne bi bu nekk danga nga fekk kàbbar bu njëkk ba ñu bindal ko ñaari baraa ñaari set ñaari deñ benn bu njëkk bi mooy set ba ci sawara bi ci des mooy ñeen bis yoo xamante ne bi ba ñuy kàbbar kàbbar bu njëkk ba ma lay fekk ci jàkk ja ku ko jullil yàlla yàlla bindal la ñaari baraa ñaari yàlla setal la ci ñaar te mooy sawara ak ci naafiq doo dee mukk dem sawara te it doo nekk ab naafiq ba tey ci xadisu abi hurayra radiallahu anhu yonente bi alayhi wa sallam nee na ab jaam du jàpp mukk rafetal njàpp ma sellal ko dem ta jàkka ja te dara yëkkati ko lu dul julli lu dul suñ boroom xar kanamam belli ci moom comme ni nga xamante ni nit ku tukki woon ni ko waa këram di di di kat tatagale bu bu jógee ci tukki dañ koy wane xar kanam bu leer comme ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ku julli suba yaa ngi ci kóllëre ak yàlla yaa ngi ci kaaraange ak yàlla comme ni mu waxee ni ku julli gee ci mbooloo mel na ni julli na genn wàllu guddi gi yépp ku jullee fajar ca mbooloo ma mel na ni guddi gi yépp da ko xiyaam muy ay xadis yu nga xamante ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ci buntub naafila da nga ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni amul benn jaam boo xam ne ab jullit la muy jullil yàlla bis bu nekk fukki rakk ñaar yoo xam ne dakoo koo def muy gàtt la muy muy muy naafila te bokkul ak farata lu dulni ni yàlla dina ko tabaxal ak kër ci àjjana ya lu dul ni yàlla dina ko tabaxal kër ci àjjana ñu jële ci sayyidatna Aisha radiyallahu anha mun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku garde ñeenti rakkaay yi lu jiitu tisbaar ak ñeenti rakkaay yi topp ci yàlla araamal ko ci sawara maanaam bala ngaa julli tisbaar nga tofal nga nga dawal ñeenti rakka boo sëlmalee tofal ñeenti rakka jële nañ ci ibnu umar radiyallahu anhuma mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu wax ne rahima allahu mra'an salla qabla al asri arbaa yal na yàlla yërëm waajoo xam ne lu jiitu muy julli takkusaan naafile na ñeenti rakka julli ñaari rakka sëlmal julliwaat yeneen ñaari rakka sëlmal muy ay ay naafile yu bëree bëri yoo xamante ni bi lu ko waaye doon def war na koo yokk ci biir weeru koor bi ñu jële ci abi dar alxifaari radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp tenqo ci doomu aadama yi bis bu xëyee sarax war na ko ndaxte bépp subhaanallahi boo wax sarax la bépp alhamdulillahi boo wax sarax la bépp laa ilaha illa allah boo wax sarax la bépp kàbbar boo wax la boo diglee lu baax ñu bindal la ko tiyaabay sarax boo teree lu bon ñu bindal la ko tiyaabay sarax te loolu lépp ñaari rakkaay yoo julli ci yoor yor gi mën na laa doy walis loolu lépp ñaari rakkaay yoor yor bokk na ci naafile yi gën a màgg ci weer wi xiyaamul layl maanaam naafile guddi ci weer wi lu ama am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni suñu borom bu guddi gi xaajee ñett bu ñu xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi bu jotee suñu borom day wàcc ba jege si ci asamaan si jege si mu ni ndax am na ku may laaj ma jox ko ndax am na ku may ñaan may ko ndax am na ku may ñaan ku may woo ma wuyu ko te loolu guddi gu nekk la rawatina nag ci biir weeru koor su fekkee ngëneel yooyu fàddu na ci ñun nga xamee nga xamante ne bi julli moo koy amal ci dund kenn ci ñun mën nañoo seerewoo ci ngëneelu loola ci li nga xamante ne bi ku mel ni ibnu qayyim rahimahullahu taala wax na ko mu ni julli day xëcc wërsëg te day garder ak wér te day jañ lor te day dàq jàngoro te day dëgëral day dëgëral ab xol maanaam dafay may kàttan te day leeral ab xar kanam day kontaanloo xol day dindi ak tayeel day sawarloo ay cër dalay tëbb ak kàttan dalay ubbil sa dënn day leeral sa xol day garder sa xéewal yi la yàlla defal dalay jañal ay nattu di la xëccal barke di la puusale seytaane di la jegeele sa boroom nga gis ni julli am na jeexital bu yéeme yéeme ci wéru doomu aadama ci garde wéru yaramam ak wéru ay xolam ak seen kàttan ñu gis ni boo gisee ñaari waay yoo xamante ne bi dañoo am ab feebar boo xam ne ñoo ko bokk wala natt bu dal ci ñoom nga gis ni ka ëpp ci ñoom lu muy faral di julli ak ka ëpp ci ñoom lu muy jox ak boroomam moom mooy gën a néewlew ca feebar booba moom la feebar ba di gën a di gën a moytu ka nga xamante ne bi moom moo gën a bàyyeeku gën a tàyyeel ci julli moom la feebar bi di di gën a gañe ñu gis ne loolu lépp ci ngëne li nga xamante ne bii moom moo nekk ci biir weeru koor waaye buñ ñëwee tamit ci weeru koor am na lu am am solo damay jàng alquran alquran mooy téere bi yàlla bi nga xamante ne bi moom la waxyu jibril mu wàcce ko ci ngën ji mbindeefam yi muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom yàlla leeral na ngëneelu alquran ak màggaayam mu ni yaa ayyuha nnaasu qad jaakum burhanun min rabbikum yéen nit ñi firnde bàyyi na ci yéen bàyyi wàcc na ci yéen seen boroom wa anzalna ilaykum nuuran mubina ñu wàcc seen kaw leer gu fes mu ne yaa ayyuha nnaasu qad jaakum maw'idatun min rabbikum yéen nit ñi ak waare bàyyi koo na leen seen boroom wa shifaa'un ak ak saafara limaa fi suduri ñeel li ci xol yi wa hudan ak njub wa rahmatan ak yërmandeel lil mu'miniina ñeel jullit ñi ñu gis yeneen ak yeneen ci ay aaya yoo xamante ne bi mi ngi wax ngëneelal alquran waaye boo demee ci xadis yonent yi sallallahu alayhi wa sallam dafa fees dell ci ngëneel yooyu mi ngi indi ngëneeli ngëneeli jàng alquran di waneel eh, yool bu rëy bi nga xamante ne bii kii jàng alquran moom lañ ko dig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na misaalum ki nga xam ne day jàng alquran dafa mel ne xeetu fur boo xamante ne bii bu neex xet la xet gi dafa neex ba pare boo ko ñemee cafka gi dàq misaalum jullit bi nga xam ne du jàng alquran dafa mel ne tàndarma tàndarma moom neex na lool ci lekk waaye amul xet naafeq bi nga xam ne day jàng alquran dafa mel ni eh, gëtt guy xeeñ xet gi neex na lool dafa mel ni xeetu meññeent bu rey xaana rey xaana xet gi day neex lool waaye boo ko ñemee rek yàbbi ko waaye naa fekk bi nga xam ne du jàng alquran dafa mel ni ak xettar xet gu neex nekku ca te boo ko ñemee rek daal di koy yàbbi ñu jële ci abdullah ibnu umar radiallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kenn du kenn lu dul ci ñaari mbir kenn warte ñee kenn lu dul ci ñaari mbir kii mooy ki nga xam ne kenn ci ñaar ñi lañu ñu war a ñëwee waa joo xamante ne bi yàlla da koo baaxee mu jàng alquran mën ko fu mu toll da koy jàng bu dégg bëccëg kooku mat naa ñëwee ak ki nga xamante ne bi yàlla da koo baaxee alal ma nga cay joxe guddeeg bëccëg kooku it mat naa ñëwee te yàlla rek tax muy joxe ñu jëlee ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ak ay saxaabaam ba ci mu ni ndax kenn ci yéen bëgg na bu delloo këram yóbbaale ñetti gëléem yu suur suur yu yu yoo xamante ne bi dañoo dañoo suur ñoom seen seeni jamono gëléem moo nekkoon seen alal gëléem yoo xamante ne bi kenn ku nekk genn gëléem gu ci nekk ma nga yor doomam ñu suur lool pare am garees saxaaba yi ne ko aha mu ne ñetti aaya yoo xamante ne bi kenn ci yéen dana ko jàng ci biir julleem moo gën ci yéen ñetti gëléem yooyu ci na muy tollool ci alal ñu jële ci Uqba ibnu Amir radiyallahu anhu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na te fekk ñu ca suffa ñu nekk fa mu ni ndax kenn ci yéen bëgg na kenn ci yéen moo bëgg bu xëyee dem ca xurwee ëndaale fa jëlewaale fa ñaari gëléem yoo xam ne moo koy moom te du ko faggoo ci bàkkaar mbaa mu koy faggoo ci luy dog ak mbokkam da koy lew doom ñu ne ko yonent bi ñun ñëpp bëgg nañ loolu mu ni xanaa kooku bëgg loolu du xëy dem ca jàkka ja mu jàng fa wala mu wala mu jàng fa ñaari aaya yu bokk ci téere bi yàlla bi moo gën ci moom ñaari gëléem yooyu ñetti aaya moo gën ci moom ñetti gëléem ñeenti aaya gën ci moom ñeent ba ci ba limu gëléem yi jeex ñu jëli ci Aisha radiyallahu anha suñu anha mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na misaalum ki nga xamante ne bi day jàng alquran te mën ko lool kooku day ànd ak asafaratul kiraamul barara malaaka waaye misaalum waa ji nga xam ne day al alquran bëgg na ko lool waaye alquran jafe na ko da cay naf na fi sonn ca lool mu metti ci moom kooku am na ñaari tiyaaba tiyaaba yi bëgg alquran gi ak jàng gi mu koy jàng bi ci sonn ñu jële ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jàng araf aw araf ci tiire bi yàlla bi am na ca tiyaaba ca tiyaaba ju nekk nag dañ koy ful ba muy fukk yoon mu ne nag waxuma alif laam waxuma ma ubbi kaami bi daal ni alif laam mim ñu jàppe ko wenn xaraf déedéet waaye alif aw xaraf la laam aw xaraf la mim aw xaraf la te wenn wu ci nekk da nga ci am lu mat fukki tiyaaba ñu jële ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jàng leen alquran ndaxte moom mooy ngën ji aji ramb yawmal qiyaama day ñëw ci kanamu boroomam daal ni yow sama boroom sama jaam bi solal ko complétu complétu su ko defee suñu borom sorol ko ko mënu ko wodd ko ko dangal teraanga suñ borom wodd ko ko mënu ko solol ko mbaxanam teraanga suñu borom solol ko ko mu ni mu ni mu ni mu borom gërëmal ma gërëmal ma jaam bi suñu borom daal di koy gërëm bokk na ci li nga xam ne xam nañ ko man cee dogu mooy ki jàng al alquran war naa ittewoo ci settantal aaya yi te bu itteem rek nekk ci nu mu jeexale kaamil bi déedéet ndaxte mën naa am su fexee nu mu jeexale kaamil bi te settantalu ko alquran ji muy jàng du def ab jeexital ci dundam te dañoo bëgg muy jàng alquran di ko dendale ak ay jikkoom lu ca baax mu sant yàlla lu ca jub lu ca lu dëng mu jubbanti seet na alquran bëgg ñu dem mel na ñu mel noonu waaw comme ni nga xamante ne bi Ibnu Mas'ud wax na ko nee na am na aw gaay woo xam ne dañuy jàng alquran te du te du weesu seen pud ndaxte du weesu seen pud yi su fekkee dafa tàbbi ci xol dafay sax daal di am njëriñ kon jullit bi nga xamante bi am na xel su jàngee alquran day bàyyi xel alquran bu baax a baax mu mel ni ak seetu boo xamante ne bi da ciy seetoo boo xëyee solo ba pare da ngay taxaw ci kanamu seetu bi soo gisee lu lu desee maase ci sa kanam gi nga maasale ko noonu ngay ubbee alquran di seetu xool say jikko comme ni nga xamante ne bi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wax na ne yonent bi biñ ko laajee jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jikko yonent bi mooy mooy alquran kon loolu noonu la jullit bi war a jàng alquran su ko defee alquran nekk saafaraam mu woom ci te du jar muy am alal tedd ci te du te du jar muy am ay jegeñaale yu koy teddal wettaliku ci ko ci ba bu wéetee alquran nekk wettalam su ko defee itteem nekk jàng alquran su ko ubbee mu ni li alquran di santaane kañ laa kañ laay bokk ci ñu koy jëfe su ko defee itteem du nekk rek kañ laay jeexal saar waaye mu ngi kañ laay jëfe saar bi su ko defee loolu mooy li nga xamante ni moom moo tax ñuy jàng alquran gannaaw ab leetar la boo xam ne suñu borom moo ñu ko bind bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax ci li ci biir loolu mooy li nga xamante ni moo moo ñu tax di jàng alquran nga gis ne alquran day naatal xolub jullit bi dafa mel ni ab taw boo xamante ne bi dafa wàcc ci kaw suuf war naa saxal ci xol bi ak ngëm yàlla ak jikko ju rafet comme ni nga xamante ne bi suñu borom mi ngi tagg ñenn ci ay ay saxaaba di wax ni wa ida sami'u ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين suñu gisee li nga xamante ne bi moom lañu wàcce ci yonent bi suñu gisee ay alquran bi da ngay gis seen bët di sotteeku ci rongoñ ndax xam nañ ne lii mooy dëgg gi ñu naan suñu borom ñun dee gëm nañu kon day boole ñu ci way gëm yi ñu gis ne lii mooy lenn ci ngëneeli téere bi yàlla bii nga xamante bi moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ñu ci nga xamante ne bii ngëneel yooyu amul benn téere bu ko mas a dajale te weeru weeru koor ci boppam mooy weeru alquran ndax ci lañ ko wàcce suñ boroom mi ngi wax ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor wi nga xam ne ci lañ wàcce alquran te jibril alayhi salaam ci la daan ñëw di ko di ko di ànd ak yonent bi sallallahu alayhi di diggu yonent bi mu koy nafar ci moom di ko nafar ci at mu nekk benn yoon wala at mu nekk ñaari yoon at mu mujj bi ñaari yoon lañ ko nafar kon mu war ci ñi nga xam ne dañoo woor ñu profitoo bis yi dund ngëneel yi ak seen téere borom bi dox ca ca yoonu mag ñu baax ñooñu nga xamante ne bii dañ daan ittewoo alquran ci weer wi bàyyi lépp loo xam ne bokkul ak lan bokkul ak alquran ci ñi nga xamante ne bii dañuy def lu bokkul ak li alquran di santaane ñu gis ne alquran nekk na nekkoon na te du dañ di nekk di école boo xam ne école suñ borom yàlla jullit ñu njëkk ña fa lañ yaroo ba ñu xamee ni faj gi ba ñu xamee ni ak texe ak najaax lépp mi ngi am ci jublu ci alquran ak jéem a fahmu ay maaniim moo tax seenum njàng nekkoon njàngum settantal njàngum jéem a xam li alquran tekki loolu mooy li nga xamante ne bi moom lañu moom lañu jële ci mag ñi comme ni nga xamante ni bi siira nettale nañu na gaaye daan mel buñ daan jàng alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàng alquran dënn bi day riir ba mel ni ak aw cin cin loo xamante ni dañ ko teg muy bax noonu muy riire noonu la dënn bi daan riiree ci jooy ci jooy yu méttee métti di teewlu ay ay di ci jooy jooy yu méttee métti fanaan na benn guddi di jàng alquran jël benn aaya di ko baamtu di jooy di jooy ba ba fajar si xar in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim aaya bi suñ borom di wax ni boo mbugalee sa jaam yi day sañ nga leen a mbugal ndax say jaam lañ waaye boo leen jéggalee day yow aji yow yaa xam li tax nga jéggal leen te yaa ki nga xamante ne bi yow yaa aju not ji mu muy jàng aaye boobu di jooy ndax yërëm xeetam bi di ko baamtu di ko baamtu ba fajar xar noonu mooy li nga xamante ne bi moom la moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan def ak ñeneen ñi nga xamante ne bi ñu dul moom ci saxaaba yi ñoom ñoom Sa'id ibn Jubayr buñ masaan egg ci aay bu demee ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dañ ko daan baamtu di jooy jooy yu méttee bu ñuy eggee ci bis egg na ci fa sawfa ya'lamuuna idil aghlaalu fi a'naaqihim wassalaasilu yushabuun suñ boroom mi ngi tëkku yéeféri mu ni xalsat nañoo xam bis boobee nga xamante ne bii jéngi yee ña nga ca seen loos ya càllala yi tamit ña nga ña nga ca seen loos ya ñu leen di diri di leen diri ci biir sawar fil xamiimi summa fi naari yusjaruun benn bis tamit moom Saïd ibnu Jubayr ubbee na naafile di jàng alquran tàmbalee ida samaa unfatarat nekk ca aaya booba di ci di ko baamtu di xalaat la cay xew ci bis booba di ko xalaat ba kiy noddu njël noddu mooy li nga xamante ne bii mooy moom la mag ñi daan settantale settantale alquran bu ñu ko daan jàng su ko defee kii jàng alquran na xam ne li muy jàng du waxi nit na teewlu màggaayu kii wax muy boroomam na settantal ay waxam ndaxte settantal gi moom lañ jublu ci njàng mi setantal gi bu amul bu mënta am lu dul ci baamuwaat aaya bi jàng ko jàngaat ko najar mu baamuwaat aaya bi jàng la gaa yi daan dunde noonu yi lañ daan jàng alquran noonu yi lañ daan taqoo seen téere boroom subhanahu wa taala kon nag ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy woor weeru koor wi gis nañ ni soxla nañu lool ci jublu googu ak jàng googu ak settantal googu jël téere bi yàlla bi bàyyi xel ni ci la teddug xeet wi mën a bàyyi koo ci la texe xeet wi mën a bàyyi koo bàyyi xel ni moom mooy xàll mooy solution bi nga xamante ne bi bu ñu delloo ci alquran do dootu suñ masaakil yi ñuy jànkonteel yépp dana saafarawu noonu la ñu war a la ñu war a jàppe alquran jële ko loolu su ko defee bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne bi tamit ba tey danañ ko def ci weeru koor muy al umratu fi ramadan umra ci biir weeru koor umra ci biir weeru koor bokk nañ ci forsa yi màgg yi nga xamante ne bi war na ci aji woor su ko mënee mu def ko su ko manee mu def ko te mooy umra ci biir weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni umra ba umra ñëwaat day kafaara ni dox seen diggante mu ni mu ni aj aj ji ak kii umra ji ay gane suñ boroom lañu comme ni nga xamante ne bi euh, yonente bi sallallahu alayhi wa waxoon na ummu mi ne ko umra ci biir weeru koor day toom day tolloog aj goo xam ne danga nga koo aj ànd koog man kon yow jullit bi nga xam ne yàlla mën noona la ko soo mënee umra ci biir weeru koor wi dana yokk bu baax a baax say tiyaaba bu ko defee bul bul bul bul fàtte bul fàttee nag yóbbaloo yóbbal bu lew ndax bu ñuy wax dem màkk yóbbal bu lew moo tax ñuy wax moytu la an moytu la yóbbaale alalu ku ñu tooñ moytu la jël alalu jàmbur yóbbaale ko mbaa jël alalu riba yóbbaale ko ndaxte day day tax tiyaaba jëm ci doon far dootoo ko am bàkkaar moo la fay topp ndax yonente bi sallallahu alayhi wax ne inna allaha taala tayibun la yaqbalu illa tayiba suñu borom ku sell la du nangu lu dul lu sell suñu borom wax wa inna allaha taala amara almuminina bima amara bihi almursalin yàlla lim sant jullit ñi rek mooy lim santoon yonent yi yaa ayyuha rusulu kulu min altayibaati waamalu saaliha yéen yéen yonent yi lekk leen ci ñam yu sell yi te ngeen def lu baax waaw dundaleen suuna si te dundal sunna si وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون mu ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen lekk leen ci lu sell ci li ma leen wërsëgal lu lew lu lewi li ma leen wërsëgal te ngeen sant yàlla su fekkee moom rek ngeen di jaamu yonent bi teg ci tudd waajoo xamante ne bi day tukki rek foo ko fekk ma nga fagg lool pënd waaye foo ko fekk ma ngay tàllal loxo yi ci asamaan si di wax yaa rabbi yaa rabbi di ñaan rek te li muy lekk lewut la muy sol lewul la muy naan lewul ca te la muy dunde tamit lewul yonent bi ni kookee naka la yàlla di nangoo ak ñaana kon soo demee ba dogu ci tukki bu demee noonu muy tukki jaamu yàlla muy umra muy aj fexeel ba bépp àq boo amee noonu sa mbokkum jullit nanga nga ca dañ ba set ci wicci na ko delloo boroom su ko defee sa bakkan na gën a xiir na gën a nam njéggalu suñ boroom su ko defee eh, yell na lool ci kuy dagg lu toll noonu ci soriwaay jëm ca bi yàlla ba di yaakaar tiyaabay yàlla mu dañ ci gépp xuloo ak xiiroo ak ŋaayoo ak gépp xaar ma yàlla gu doxoon digganteem ak ay dëkkanoom ak i mokkam ak i jegeñaaleem su ko defee yonent bi sallallahu alayhi mi ngi wax ci lu mel noonu yow mu ni jëf yi danañ ko gaaral suñ boroom bépp bisub altine ak bépp bisub alxames su ko defee suñ boroom jéggal bépp jaam boo xam ne du bokkaale ak moom dara ba mu des ñaari ñu xuloo wala ñaari ñoo xam ne xaar ma yàlla daa dox seen diggante suñu boroom subhaanahu wa taala da daan ne malaaka yi ñaar ñi day xaar leen ci seeni mbir ba keroog ñu juboo ñu door a seet ñuy def ak ñoom léegi nag ci biir weeru koor jullit bi ci wàllu ay jikkoom ñu ñu wax ci ba tey te mooy da ngay woor dajeeg sa mbokkum jullit noo xamante ni dafa xaw a sàggan mën naa am mu xas la mbaa mu saaga la mbaa mu wax la naka sudul noonu kooku yonent bi sallallahu alayhi wa joxe na ci misaal bu leer bi wane jikko yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fa in saabahu ahadun aw shaatamahu falyaqul inni mru'un saa'im nee na soo wooree nit dogaale la di la xas mbaa mu lay saaga na nga ni man de damaa woor man de damaa woor inni saa'im nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy rëdd ci misaal yooyu maanaa yi gën a leer ci ni ki woor dafa war a jeexitalu ci jikko yu baax yi te maanaa boobu leer na bu baax a baax ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñ borom di ko tagg ci ay jikkoom wa innaka la ala xuluqin azim bi ñu laajee sayidatna aisha radiallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo nekkoon ay jikkoom mu wax ko ci ci waxin wu gën a rafet mu ni jikkoom ci gàttal boo ko bëggee xam mooy alquran boo ubbee alquran jàng lépp lu ci baax lu yàlla di digle yonent bi daan na ko def lépp loo xam ne ab safaan la yàlla di ko tere yonent bi daan na ko moytu te jikko te te manzilatul axlaaq dafa màgg loolu wàllu jikko jikko mooy li ëpp solo ci doomu aadama dafa màgg lool ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min shay'in asqalu fi lmizan asqalu fi lmizan min husn alxuluq amul dara lu gën a diis te balance ba ci rafetu jikko bis boobu nga xam ne ñëpp dañuy danañ soxla danañ soxla balance bi te suñu borom di wax ne fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun bis bu ñu bis bu ñu walee buftu ba ba taxaw war a atte askan dootu dox seen diggante te duñu laaj tente li fa am daal mooy fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ku ay balance am diis ak lu baax kooka texe na wa man xaffat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum ki nga xamante ne bi balance balance am ci ay tiyaaba maanaam bakkaaram ëpp ay tiyaabaam kooku mooy mooy ñi nga xamante ne bi perte nañ seen bopp fii jahannama xaalidun ci biir sawara la ñuy sax te pertaange dëgg-dëgg du commerçant boo xam ne day commerce perte du waa joo xamante ne bi daa amoon alalam ñàkk ko suñ borom nee na qul inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama kuwe perte yi dëgg mooy ñi perte seen bopp perte seen waa kër yawma alqiyama ala dalik mu tegte ne ala demane dalika loolu yi huwa alxusraanu almubin mooy pertaange bu fes yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni dara gënta diis ci balance jullit bi yawmal qiyaama bis ba nga xam ne soxla na ay tiyaabaam dara gënta diis ci jikko ju rafet te yàlla day bañ aji aji bon ju ñàkk kersa sayyidatna Aisha radiyallahu anha wax wax na ni dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni inna almu'mina la yudriku bi husni xuluqihi darajata as-saa'imi al-qaa'im jullit bi ci rafetuk ay jikkoom dana ci egg darajat aji woor ji nga xam ne daa dëkke woor dëkke qiyaamul layl ci xadisu abu hurayra laaj nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp ci liy faral di duggal nit àjjana maanaam ku bëgg a dugg àjjana lan nga war a lan nga war a xartawoo di ko def rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neen ragal yàlla ak rafet jikko ñëw ci xadisu abi umama radiallahu anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni warlu naa garante naa ak kër ca kaw àjjana ci koo xam ne rafetal na jikkoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci beneen xadis boo xam ne jaabir moo ko jële ko ci yonent bi mu ni ñi ma gënal ci yéen gën maa jege yowmal qiyaama mooy ñi gën a rafet ci ñi rafet jikko ci yéen ñi ma gën a bañ ci yéen gën maa sore ak toogaay yowmal qiyaama mooy borom wax yu bëri wax yi yu waxkat bëri wax yi ñi nga xamante ni bi foo leen ñi nga wax rek ba rafet rafetul jikko nga gis ni jikko yu baax yi yi nga xamante ne bi jullit jullit bi ci lay yëg ci lay yëg ak wéttaliku ci biir ak ruuxam ci lay jege ci lay jege nit ñi ñu yëg ni mu yëg ni moom dafa moom nit ñi ci jikko yooyu ndaxte jikko yu baax yooyu moo lay tàggatal nit ñi ndaxte nit ñi aamili naasa bi ihsaanin tuhab fa qadiman jammala al mar al adab waa ji ne mi ngi naan na nga na nga nit ñi ci njekk ak jikko ju rafet su ko defee ñu daal lay bëgg nit ñi boo boo boo jëflante boo jëflanteeg ñoom day mujj mel ni say jaam te duñ ko sañ a bañ ndax jikko ju rafet ji nga leen wan moo tax suñu boroom wax ni wala tastawi alxasanatu wala sayyi'at idfa billati hiya ahsan mu ne lu baax ak lu bon day duñ masa yem bu leen nit defee lu bon fayee ko lu baax day jékki-jékki rek ki nga xamante ne bii def laa bañoon noonu la day ku mel ne sab xarit ndax dootu xam fenn fu lay jaar jullit bi lu mu gën a am ak lewet ëpp yërmande dundam feesal ko ak ak ñeewante nga xamante ne bi ak cofeel nañ ci dundam ki ki muy toogal ak di dëkk moom da koy gën a bëgg gën koo sopp nit ki nu mu gën a mel noonu yàlla ubbil ko bunti yërmandeem nga gis ne aji woor ji mu ngi yëg mettitu xiif mu ngi yëg tàngaayu mar mu ngi tàkk ci biir xolam bokk na ci li nga xamante ne bii moom mooy moom moo koy yaatalal ndaxte de ndax bu xalaatee ni ci laxda boobu mu toll am na ay fuqara ci ay mbokki jullitam yoo xamante ne ñu ngi ci ñi ngi ko dëkke amuñu lu ñu lekk amuñu luñ naan bu ko defee yërmande lay jur ci biir xolam loolu lépp duggaat ci biir ragal yàlla su ko defee ki nga xamante ne bi xam na ngëneel yooyu nga xam ne yonent bi wax na ni ku ku ko melowoo yàlla fay la lii kooka lépp lu lépp lu mu mën a dajeel ci yoonam du ko tee xir lool ci dëggal maanaa koor koor gi nga xamante ne bi mooy koor dëgg ci dundam kon kooku du du ku koy ku koy ayibal du ko lan du ko du ko taxa du ko taxa découragé du ko taxa bàyyi ci lu mu nekk nga xamante ne bi lu la nit mën a wax da nga ko naan inni saim inni saim moom nga moom nga koy tontu kon nag jot na sëkk tey nag ñu muraajaa suñu bopp delloowaat tërtib suñu bopp bu ko defee xuloo yi ak xiiroo yi dox ñu diggante ñu jëm koo sàkkal pexe ci biir weeru koor yi rawatina muy tegtale ci koo xamante ni bii dafa ñàkk ruxaaniyatu sawm koo xamante ni bii koor gi tësiir gi mu war a def ci moom def ko ci moom kuy woor te ba léegi yaa ngi desal sa diggante ak mbokkum jullit ab xuloo wala xaar ma yàlla ba tey ruuxu sawm dëgg-dëgg dundagoo ko ndax ruuxu sawm boo ko dundee day dem ba ba seeyal mboolem loo xamante ne bi bokkul woon ci ci ci ki lépp loo xam ne day day dàqunte ak yàlla da ko fay jële ba tey koor di fursa jamila pour jokk ak mbokk jokku mbokk suñ borom day lu mu fonk lool weeru weeru mbaax la weeru jokku mbokk la ci biir weeru koor ci la ci la ñu war a jokk diggante mbokk yi ci gën jaa sori fu mën a egg ci gën jaa ci gën jaa matal lu ko nit mën a amee ci mbaax ak def lu baax suñu settantelee nafsi alquran yi ak sunna danañ fekk muy soññee soññee gu yéeme yéeme ci jokk mbokk di tëkku tëkku gu métte métti ci dog ak mbokk mu ngi naan fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi ngeen fay dem bu ngeen wëlbatikoo di di yàq ci kaw suuf ak di jokk ak di dog seen mbokk man waaye cee bu ngeen ko defee ulaayika ñii def lu mel noonu alladina mooy ñi nga xam ne laanahum allahu yàlla rëbb na leen fa asammahum mu tëxloo leen wa ama absaarahum mu gumbal seen seen gis te nag ci dëgg-dëgg innaha la taamal absaar walakin taamal qulubu allati fi sudur waaye boo xoolee mbokk doy na ci lii wane ni suñ boroom fonk na ko ba muy lim afa man yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma innama yatadakkaru ulul albab alladina yuufuuna bi ahd muy lim melokaanu jullit ñi fa mu tàmbale mooy alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almisaaq ñi nga xam ne dañuy matal kóllëreg yàlla te dañu tigi kóllëre walladina yasiluuna ma amara allahu bihi mu andi ko ci almartaba thaniya boo xoolee walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab ñiy jokkul yàlla santaane jokkeef ko di ragal seen boroom di moytandiku régler bu ñaaw ëllëg ñi nga xam ne dañoo muñ ngir sàkk seen ngërëmal boroom wa aqaamu salaata nga gis ne alladina yuufuuna bi ahdillahi la indi ci almartaba al ula alladina yasiluuna ma amara allahu la indi ci almartaba thaniya thaniya wa yaxshawna rabbahum nekk ci almartaba thalitha wa yaxaafuuna suu alxisaab nekk ci almartaba alrabia walladina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim di almartaba alxaamisa wa aqaamu salaata mu indi ko ci almartaba sadisa juróom benneelu martaba te jiital ci moom jokk mbokk def ko ci almartaba thaniya alladina yuufuuna bi ahdillah wala yanquduuna misaaq walladina yasiluuna la ci teg dilim dilim dilim ba ci biir door a wa door ne wa aqaamu salaat nga gis ne julli lim ni ko suñ borom di fonk fonk fonk lépp jiital na ci kawam jokk mbokk kon ñu gis ne jokk mbokk lu am solo la rawatina ci weer wi nga xam ne benn tiyaaba boo ci def ñu fulal ñu fulal la ko wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna allaha xalaqa alxalqa xatta ida faraga min xalqihi qaalat irrahim هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi yàlla sàkkee nit ñi ba pare ba pare sàkkam gi ak mbokk dafa taxaw ni ko sama taxawaay bii de taxawaayu kuy muslu ci yow ci ku ko dog la damaa taxaw di la ñaan nga musal ma ci ku ma dog suñu boroom ne ko waaw ndax ndax du doy képp ku la jokk ma jokk ko képp ko la dog ma dog ko mu ne ko ah kay ah kay yaa ko loolu defal naa la yonente bi sallallahu alayhi bu leen soobee ngeen jàng aaya bi fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dafa sàkk mbindeef yi bi mu paree ci sàkk leen mbokk taxaw daa di daa di taxaw daa di suñ borom suñ borom ne ko laaj ko lu itte mu ne ko sama taxawaay bi taxawaayu kuy musu jeew ci ku ko dog la mu ne ko xanaa gërëmoo ma jokk képp ku la jokk dog képp ku la jokk dog képp ku la dog mu ko ah kay bi rabbi ne ko loolu defal naa loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni képp koo xam ne bëgg na yàlla yokkal ko wërsëgam te yaakaar naa ñëpp bëgg nañu yàlla yokkal leen seen wërsëg képp koo xam ne yàlla bëgg na yàlla yokkal ko wërsëgam ba pare yeexalal ko ab appam maanaam yokkal ko fekkal ko aw fanam mu gudd fan lool ku bëgg loolu nay jokk ak mbokkam loolu la yonente bi sallallahu wax ñu jëlee ci abu hurayra radiyallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni ak mbokk lu ñu xotteele ci arrahman arrahim ak arrahman ci turam nañ ko jëlee képp ku ko suñ borom ni ko képp ku la jokk jokk naa ko képp ku la dog dog naa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni dokkatu mbokk du dugg àjjana kuy dog mbokkam du dugg àjjana benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko damaa ay mbokk yoo xamante ni bii damay jéem lu ma man ci di leen dabu ak di leen jog waaye ñoom dañ may ñàkk teggin ak gi ma dog may rafetal jëme ci ñoom ñuy ñaawal jëme ci man ma leen wan ak lewet ñu may wan ak ñàkk deret ak ak ak naqari deret aku aku aku bécci ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko su fekkee ni li nga wax noonu la demee dafa mel ni da leen xëpp ab dóom bu te nag suñu borom du dañ di la dimbali ci ñoom yaa leen di foo toll rek yaa leen di féete ko fekk yaa ngi continuer ci loolu maanaam loolu doo ci jële mukk doo ci jële mukk ak dellu gannaaw ak jëm kanam rek nga cee jële ñu jële ci abdullah ibn amr mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nekkul ni kii jokk mbokk mooy kii fayante ki nga xamante ne mii danaan sama doomu baay diw day seet si woon na ma démb ci guddi fa la doge kon nag tey war na maa dem ko bor boobu dem doge këram tey déedéet waaye kiy jokk mbokk dëgg mooy ki nga xam ne bu su ko dogee sax mu jokk bu ko mbokkam yëpp dogoon sax mu jóg leen jokk ñu gis ne ak mbaax ak jokk mbokk bokk nañ ci tegtal yi gën a màgg ci mataleeg diine ji ci xadis yi nga xamante ne bi wane na gëneel ci ci ñi nga xam ne ñooy jokk seen mbokk ak di lu baax wane na ci lu réeréy wane tamit ak tëkk gu méttee métti ci ñuy dog ak mbokk waaye nag ci weeru koor ci la xadis yi di gën a feeñ ci waaqu nit ñi nga gis ni ziyaaraat yi day gën a bari diggante mbokk yi bu ko defee buum yi yeewe woon diggante mbokk yi gën a gën a gën a yokk gën a dëgër ñu gën a dëgër seenu mbokkoo bu ko defee nag xuloo yeeg yépp ñu te ko ci suuf su ko defee nag fan yi gàddaayante yeeg werante yi yépp ñu yépp su ko defee bakkan yooyu nga xamante ne bi day continuer ci loola ñëkk ci xuloo yam doon def ñëkk ci ñàkk a jokku mbokk bakkan yooyu de mën nañoo wax ne bakkan yu ay gaaf lañ yoo xamante ne bii dajeeg borom ëllëg yawmal qiyaama dina metti lool ci ñoom su ko defee su ko defee suñu boroom daal di suñu dana ko xisaab yawmal qiyaama xisaab bu méttee méttee métti waaye gis ba tey aju woor ji warta nekk di wax ay caaxaan warta nekk di wax waxi da ko waral ci jaamam yi ci weeru tedd bi. nekkul ni rek ak le bàyyi lekk ak naan rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni suñu boroom nee na kullu amal ibni aadama lahu illa siyaama fa innahu li wa ana ajzi bi wa siyaamu junna fa id wa ida kaana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuf wala yajhal fa ida saabba fa in saabbahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni mru'un saa'im suñu boroom wax na ni bépp jëf bu doomu aadama jëf moo ko moom ba mu des koor koor man maa koy ko moom te maa koy fayal sama bopp mu ni koor ab barrage la ab défense la buy dox sa diggante ak sawara mu ni bu bis jot bu bis ñëwee kenn ci yéen woor bu mu defuk caay-caay bu mu wax lu ñaaw te bu mu wax waxi ñàkk teggin waaye bu ko kenn xasee mbaa mu xeex moom ne ni ko man dee damaa woor ibnu xajar mi ngi firi baatu rafas mu ni liñ jublu ci rafas mooy alkalaamul faaxish wax ju ñaaw te ñu ngi ko jublu ci loolu jublu ci tamit jimaa su ko defee falaa yajhalu mooy bu mu def dara loo xam ne ci jëfi jaahiliya la xadis bi wane na wane na santaane gu yàlla santaane koor wane na li tax suñ borom santaane koor ndaxte koor dafa laaj nga fegu walis deri nit ñi ci bañ leen a wan ak réer bañ a bañ laal deri nit ñi bañ a yàq deri nit ñi su ko defee loolu mooy li nga xamante ne bii moom mooy li suñ borom santaane koor loolu bu baax a baax soo xoolee melokaanu ñu woor ci biir fan yi ñu woor danga gis mu am différence bu baax a baax diggante niñ daan dundee ba ñu a ak ak ni ñuy dundee léegi da ngay seetlu ne waa ji nga xamante ne bii dafa woor mi ngi ci biir këram mën naa tëj ab néegam ubbi ab frigidaire am génn ab butéel daal di naan waaye lan moo ko teree naan kooku mi ngi bàyyi xel ne suñu borom mi ngi koy gis mi ngi bàyyi xel ne suñu borom mi ngi koy gis kon mi ngi am muraqaba digganteem ak boromam gannaaw mi ngi bàyyi suñu borom koor daf lay jàngal foo toll di bàyyi xel sa borom bàyyi xel googa nag dañ la koy jàngal ci koor pour nga continuer ko ci sa dund ci sa dund lépp ci sa dund lépp su ko defee jullit bi warta nekk koo xam ne day jéggi ci xuloom teggi ni lislaam su ko defee ku xuloog moom mu xas la ba pare di di ayibal deri nit ñi di siiwal seeni sekkere di wax ci ñoom ay wax yu ñaawa ñaaw su fekkee jullit bi day woor ba pare di def noonu kon ana koor ga su ko defee mën nga cee gisaat beneen beneen beneen feeñuwaay te mooy muy toog ay tooguwaay yu yàgg yoo xamante ne bi am du am dara lu mu waxtaane lu dul toog di jëw di ko wettalikoo di jëw toog di jëw rek ak di waxtaan axbaari nit ñi loola la ko gën mooy nga jël sab kaamil di jàng alquran su ko defee waa jooju ndeysaan jàpp na ni mu ngi woor te xamul ne xañ na koor gi gëddaam ba mu jéggee mboolem yooyu ñu araamal kon kooku biiram woor na walis ñam wi walis walis naan gi làmmiñam làmmiñam mi ngi dog ci bàkkaar yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni ndax xam ngeen dëgg-dëgg kan mooy ku fayit koo xam ne amul dara ñu ne ko al muflisu minna man la dirhama lahu wala mataa ku fayit mooy koo xam ne amul amul amul dara ci xaalis amul bagage mu ni déedéet inna al muflisa man min ummati yati yawma alqiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wa yati wa qad shatama hada wa qadafa hada wa akala maala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yuctaa hada min xasanatih wa hada min sayi'atih fa in faniyat xasanatuhu qabla an qabla an yaqdiya ma alayhi uxida min xataayahum fa turixat alayhi summa turixat innaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen kan mooy ab muflis muflis mooy ko amul dara ñu ne ko mooy ko amul dara mu ni déedéet muflis ci sama xeet wi mooy koo xam ne yawmal qiyaama dana indi dana andi julli yu bëree bëree bëri andi koor gu bëree bëree bëri andi asaka ju bëree bëree bëri waaye nag daa am yu ca boole yu ca bokkul ma nga ñëwaale euh, tooñ goo xam ne tooñoon na ko kële xas fu woon na kële tuumaaloon na ko bakkaat lekkoon na alalu kële tuuroon na deretu kële euh, dooroon na kële su ko defee ñooña ñëw taxaw nag ni dañuy dañuy dañuy fayeeku seen ak ñuy jël ca tiyaabaam yi di jox ñooña di jël ca tiyaabaam yi di joxe ba tiyaaba ya jeex te ñim tooñoon matalaguñu ñi ñu tooñoon ni ñun mënuñoo baale tooñ gi ñu tooñoon faaw ñu jox ñu suñu àq ndax dañ koo soxla ñuy jël ci seeni bàkkaar di leen wàññil di sëpwaa ji di jël ca bàkkaar yi di wàññi di leen sëpal ba ba bàkkaar yi toll na tiyaaba yi nam tolloon ba mu ñëw ñu booleeg waa ji dugal ci biir sawara yal nañ ci àlla musal loolu mooy gaayatul ixlaas kon nekk te woor ak julli te téewoo sa làmmiñ fegoo fegoo sa loxo ci nit loola loola du la jariñ dara yowmal qiyaama ndaxte lépp dang nga koy faywaat ay bor rek comme ni nga xamante ne bii jëw bàkkaar bu mag a mag la suñu borom subhanahu wa taala melal na aji jaw ji ci melokaan bu ñaaw a ñaaw boo xamante ne bii day niroog waajoo xamante ne bii daa sukk ci kaw ab mbokkam fekk mu jaa jaaxaan génn àdduna mu tàmbali di jël paakaam di dagg ci yàpp di di jëfandikoo suñu borom ne wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da bu leen yëddu te bu leen di jëwante ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axihi mayta ndax kenn ci yenn dafa bëgg lekk yàpp mbokkum jullitam te fekk dafa dafa dafa dee fa karihtumuhu ngeen ngeen sib ko su ko defee mën ngaa gis aju woor jooju nga xam ne biiram mi ngi woor ci ñam wi ak naan bi diggante waaye nag fekk ay bëtam bëtëm mi ngi ko teg ci awray nit ñi di ko xool su ko defee lépp loo xamante ne bii nëbb nañ ko ma koy jéem wuññu lépp loo xamante ne bii lu bon na mi ngi koy jéem a siiwal di ko tasaare ci biir jullit ñi su ko defee mi ngi xool ci ay bëtam melokaanu ay jigéen yu def yaramu neen di ko wéttali ci waxtu woowu ba keroog jant bi di so te fàtte ni fàtte ni jant boobu jant boobu euh, sowaale na mer mu ko yàlla merewaale mën ngaa xool waajoo ji nga xamante ne bii mi ngi wéttali ko ci passé ay waxtoom ci benn kaset woy woo xam ne da koo teg di ko diglu ngir di ko dàq koor su ko defee lool lépp di di yëngal ak waxsiya ci moom di yëngal bànneex ci moom wala muy yëngal ci moom ak bëgg a def lu lu araam te loolu lépp suñu borom da koy tere su ko defee loolu lépp day day day dindi bu ko bu boobaa saw koor ga day daal di dee yaram woo moo ko defee ko mu bañ a doon waajoo xamante ne bi tamit li muy xaar ci koor gi yépp koor gi jeex xaaru timis jot mu daal di taal ab cigarette am tàmbaliwaat di tukk déedéet na fekk ne muy loo xamante ne bi bàyyi na ko bàyyi na ko bil marra ndax loo xamante ne bi lu baaxul la ba ji yu bëree bëree bëri ci melokaan yi nga xamante ne bi dëppoowul ak ruuxu sawm te tamit day yàq tiyaabay koor kon nag nañ nañu bàyyi xel bu baax a baax nañ may too doon ay doxaaya ci àdduna si nga xamante ne bi dafa ñàkk solo àdduna si nga xamante ne bi tekkiwul dara iblis moo fi nekk di naxaate rek suñu boroom nee na yaa ayyuha nnaasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور mu ni yéen nit ñi ragal leen yàlla te ngeen moytu te ngeen bàyyi xel bis bu nga xamante ne bii du way jur mooy fay doomam dara te du caagene tamit doom mooy fay way juram dara mu ni li leen yàlla dig mooy dëgg bu leen àdduna nax te bu leen seytaane jey kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu bàyyi xel bu baax waaye tamit bu ñëwee ci koor zikru lu ama am solo la ci biir weeru koor bokk na ci waxtu yu gën a gën a neexa a tudd tur yàlla ci dundub jullit bi bokk na ci fursa yu màgg yi nga xamante ne bii daanaka du xaw a baamtuwaat beneen yoon looloo tax am na bokk na ci la am solo lool ci dundub jullit bi mu profité ay bisam ak ay guddeem ci jéem a jege boroomam ci jéem a tudd boroomam lu bëree bëri ndaxte tudd yàlla mooy dundal ay xol te mooy xéewalug xol mooy sekkere dundug ay xol mooy naataangeb xol alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub te bokk te tudd yàlla bokk na ci topp yàlla yi nga xamante ne bi wares na ko ittewoo comme ni nga xamante ne bi wax na ko nee min aysari al ibadat tudd yàlla bokk na ci jaamu yàlla yii niru ni moo gën a yomb wa huwa min ajalliha wa afdaliha bokk na ci ci gën a màgg ëpp ci ngëneel ndaxte yëngutu làmmiñ moo gën a oyof ci yëngutu cër yi nga toog di yëngal saw làmmiñ di am ay tiyaaba di am di am tiyaaba ju bëree bëri yëngutu làmmiñ sonalul kenn te benn cër ci doomu aadama bu doon yëngu ci bis guddi gi ci lu toll ne li làmmiñ wi di yëngu loolu dina metti ci moom lool moo tax nag suñu borom wutal la jaamu yàlla goo xamante ne bii mën nga cee am lu bëree bëree bëri te du la sonal muy zikrullah boo demee ci biir ci biir téere sunna yi da ngay gis hadis yu bëree bëree bëri yoo xamante ne bi day leeral ngëneelal zikkar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali mu ni kalimataani xafifataani ala lisaan thaqilataani fi lmizan xabibataani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mu ni ñaari baata ngi yoo xamante ne bi yu oyof lañ ci làmmiñ boo koy wax mën ngaa bañ a yëg benn coon waaye diis nañ lool ca balance ba boo ko yóbbaalee yowmal qiyaama di nga xam ne yóbbu nga lu mat yóbbal te yàlla bëgg na leen lool muy ñaari baat yu gàtt subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim maa ngi sàbbal yàlla di ko sant maa ngi sàbbal yàlla mu màgg subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ñu jële ci ñu jële ci abu hurayra ba tey radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li an aqula subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ahabu ilaya mimma talaat alayhi shams yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ma xëy wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar moo ma gënal mboolem loo xam ne jant bi fenk na ci kawam moo ma gënal àdduna li ci biiram ñu jële ci abu hurayra ba tey mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيه ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku xëy wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muy ay baat yoo xam ne guddul laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ku ko wax ci bis lu ma téeméeri yoon dana yemook yow mu jënd juróomi yow mu jënd fukki jaam goreel leen xam ngeen ne goreel jaam lu réeréer bokk na ci bàkkaar yi gën a mag te mooy xotti war may weeru koor boo ko defee bokk na ci pine bi ñu lay teg maa nga goreel benn jaam lii nag boo ko defee téeméeri yoon ci bis dana yemoog yow mu goreel fukki jaam ñu bindal la téeméeri tiyaaba faral la téeméeri bàkkaar mu lay aar ci seytaane ci bis boobu ba ngoon jot te kenn ci nit ñi mën te indi lu toll ni la nga indi ci tiyaaba lu dul ku ëppal ku ëpp ku def lu ëpp li nga def maanaam ku jëlaat baat bi def ko lu ëpp téeméer yoon ci bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra xuttat xataayaahu wa in kaanat misla zabadil bahr ku wax subhaanallahi wa bihamdihi ci bis lu ma téeméer yoon ñu sippil ko ay bakkaaram donte daa bëri woon ba mel ni puuritum géej ñu jële ñu jële ci Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu nee na dañoo toogoon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ndax kenn ci yéen dafa tële ci fàggu ci bis bi lu mat junni tiyaaba kenn ci ñu laaj ko ni ko naka la nit mën a liggéeyee ci bis lu mat junni tiyaaba mu ni day day sàbbaal boroomam téeméeri yoon su ko defee ñu bindal ko ko junni tiyaaba ndax benn bu nekk fukk la jéggal ko junni bàkkaar xam nga bis boo xam ne tamit fàggu nga ci junni tiyaaba ah, ñu jéggal la ci junni bàkkaar bis boobu pertoo ko yaakaar naa wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم suñu boroom mi ngi wax ci xadis boo xam ne yonent bi moo ñu ko nettali muy xadis qudsi comme ni ñu xamee ni waxi suñu boroom am na ci lu nga xamante ne bi alquran ñu koy jàng di ko defee taabud am ci loo xam ne xadis qudsi la maanaam day day ilham maanaa mi Seydina Muhammad Seydina Muhammad sawq ibaaraat yi jox ñu ko jox ñu maanaa bokk la arqaan nag arqaan nazala bi lafzihi wa maanaahu min indillah waaye lii xadis qudsi la suñu borom dafa wax ne man maa ngi fi ma fi ma sama jaam di maa ngi fi ma sama jaam di yaakaare maa ngi ànd ak moom bu ma tuddee su tuddee ci ci xolam ma tudd ko ci sama bopp su ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo moo xam ne moo gën ca mbooloo moom ma tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ba càgg mu ni sabaqal mufarriduuna ñu ne ko wamal mufarriduuna ya rasulallah mu ni azzakiruuna allaha kasiran wa zakirat waaw mu ni mu ni way beru ya nañu way beru raw nañu ñu laaj ko ñan nañ mu ni way tudd yàlla yi yu bëree bëri ci góor ñi ak ci jigéen ba ngeen seetloo aaya ba innal muslimina wal muslimaati man ko jeexale wa zakirina allaha kasiran wa zakirati aadda allahu lahum magfiratan wa ajran azima ñu jëlee ci abi darda radiallahu anhu mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alaa unabbi'ukum bi xayri a'maalikum wa azkaaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajaatikum wa xayrun lakum min infaaqi min infaaqi az-zahabi wal-fidda wa xayrun lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naaqahum wa yadribu a'naaqakum qaalu bala qaala dikru llahi taala abu darda nettali nañu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yonent bi nee na xanaa du ngeen ñëw ma wax leen lu gën ci seeni jëf gën caa sell fa seen boroom gën a mën a yëkkati seeni daraja gën ci yéen yéen mu xëyoon di joxe wurus ak xaalis di ko joxe ci yoonu yàlla gën ci yéen ngeen dajeek seeni noon di rayante ak ñoom ak ak ni jihaad amee tiyaaba ñu ne ko ah kay bëgg nañu nga tegtal ñu gën loolu mu ni leen mooy zikrullahi tudd yàlla ibnul qayyim waxaat mu ni tudd yàlla am na njëriñ yu bëree bëree bëri day dàq seytaane da koy da koy da koy day day day kasru ay xawaatiram day gërëmloo suñu boroom day dindi jaaxle ci xolub doomu aadama day indil xol bi mbégte ak tàllaliku day dëgër day kàttanal ab xol aku yaram day leeral kanam leeral ab xol day xëcc wërtal comme ni mu ko waxoon sànq ci njàngum alquran ni ñu gisee ni njàngum alquran mooy ngën ji ngën ji zikar ñu gis ni tudd yàlla ci xol bi dafa mel ni ndox ci jën tudd yàlla xol bi mënta ñàkk tudd yàlla pour mu dund faw mu tudd yàlla dafa mel ni ndox ci jën comme ni nga xamante ne bi jën bi bu tàqali koog ndox noonu lay demee noonu tamit la la la dund xol bi ak ruux gi nekkee ci tudd yàlla su ko jaam bi ñàkkee day mel ni aw yaram woo xamante ne bii day sa dox digganteem ak kàttanam loolu mooy li nga xamante ne bii moom moom mooy mbokk li gën a am solo ci wàllu wàllu tudd suñu borom kon nag jaadu na ci ñun lool ci biir weeru koor wi ñu jublu yàlla ñu jublu ci jaamu googu bu baax a baax su ko defee ñu naan ci bu baax a baax ndaxte meññeentum tudd yàlla jege na te ma te ndam ndam la tamit bëri na lool su ko defee ñu nekkul ci biir weeru koor ñu ñu continuer ko su fekkee weeru koor bokkul ci force yi nga xamante ne bii Ah, jaamu yàlla yooyu da ciy lan dañ ci profité kon furas yi kañ lay ñëw kon war nañ cee profité bu baax ci biir weeru koor yi yal yàlla defal tawfiq ñu profité weeru bu baax a baax su ko defee ñaan tamit ak ay njariñam ak i ak i meññeentam ñaan geneen xeet la ci xeeti jaamu yàlla nga am sa soxla taxaw ci sa kanamu boroom di ko ñaan soxla soo xam ne boo ko taxawoon ci kanamu nit di ko ko laaj mu jéppi la nga taxaw ci kanamu sa boroom di ko ñaan mu kontaan ci yow bindal la tiyaaba ba pare fajal la sa soxla waa ji mi ngi naan laa tasalanna baniya aadama xaajatan wasal alladi abwaabuhu laa yuxjabu aw laa tuxjabu allahu yaxdabu in tarakta su'aalahu wa baniyu aadama xiina yusalu yaxdabu mu ne bul laaj doomu aadama yi benn soxla booy laaj na nga dem ci ki nga xam ne buntam yi doo dem mukk ba fekk ko ab bëkk ne bu taxaw di gàddu mu ne yàlla moom boo ko ñaanul day mer te doomu aadama yi boo leen ñaanee ñu mer kon nag boo amee soxla xam nga ki nga war a ñaan ki nga xam ne boo ko ñaanul mu mer te yor na lu dul jeex te boo ko ñaanee mu may la te boo ko ñaanul mu mere la kooku nga war a dem ci moom ñaan mu nga boole am bénéfice u li ñaan nga am ko ba pare mu bindal la ci tiyaabee jaamu yàlla su ko defee jullit bi ci ñaan ci lay jox koog boroomam su ko defee ci lay deñe ci kattanam ak dooleem dellu ci boroomam ni ko man kat maa ngi nii gise jàmm ñàkk solo di yaakaar ci moom ngëneel di bébét ci moom mu dindil ko lu ko gaar ñaan googu nga xamante ne bi ci la ñuy amee ay teraanga di ci jañe ay tiis ak i nattu bari na ñaan goo xamante ne bi xëcc na aw yiw bari na ñaan boo xamante ne bi dox na digganteeg musiba mu noroon am suñu suñu suñu borom subhanahu wa ta'ala muy lu mu fonk fonk di ci bàyyi xel bu baax a baax mu ngi naan qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum seen boroom yàlla bu dul woon ak li ngeen koy ñaan kon du leen faale kon ñaan lu ama am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa dafa fonkoon ñaan bu baax a baax da ko bu baax a baax comme ni nga xamante ne bi yonent fi jiitu woon tamit noonu lañu fonke woon ñaan boo ñëwee ci li nga xamante ne bi Abdullah ibn Amr ibn al-As mu ñu koy nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa jàng aaya bi ci suratu Ibrahim rabbi innahunna adlalna kathiran min annas faman tabi'ani fa innahu minni nga xam ne boobu seydnaa ibrahim mi ngi ñaan boroomam mi ngi naan rabbi jacal hada baladan amina yàlla dëkk bii nga xamante ni kenn sanc gu fi yal nanga ko def muy dëkk bu am sécurité wa junubu nii yal nag ma mooy tale wa baniya man ak samay njaboot man ak samay doom ak samay sët an na'buda al asnaama ba ñu jaamu ay xërëm rabbi yow sama boroom innahunna naka xërëm yooyu adlalna kathiran min annaasi ñoo sànk ñu bëree bëri ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp fa innahu minni kooku ci man la bokk wa man asaani ku ma moy nag fa innaka ghafurur rahim yow ku bëri njëggal nga bu ko topp ci mooyam googu waaye nanga ko jéggal sayyidina isa radiyallahu sayyidina isa alayhi salaam moom itam mi ngi ñaan in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eggee ci aaya boobu mi ngi yëkkati loxoom daal ne allahumma ummati ummati daal di jooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ boroom daal daal di wax jibril ni ko demal ci demal ci muhammad demal ci muhammad nga xamal ko nga xamal ko ni ko nga xama nga laaj ko lan lay jooy demal ci muhammad nga laaj ko lu muy jooy suñ boroom xam na ko jibril ñëw ci moom laaj ko sayyidna muhammad wax ko te suñ boroom moo ko gën a xam jibril ni ko jibril dellu ci boroomam rendre ko compte yàlla yónni waat ku ne ko demal ci Muhammad ni ko danañ ko gërëmloo ci xeetam wi te du ci am dara lu ko naqari nga gis na suuf yooyu bëri lool di wane nga neelal ñaan xayraat yi tamit bëri nañ lool yoo xamante ne bi ci ñaan lay am ko te te tamit amul kenn koo xamante ne mën na ni man damaa damaa tilima tilim ba bu ma ñaanee yàlla lu mu nangu suñu borom mi ngi naan qul ya ibadiya alladina asrafu ala laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim yéen ñi nga xamante ne bii da ngeen a defi bàkkaar ba tiit ci seen bopp da ngeen a ëppal ci ay bàkkaar bu leen yaakaar ne bunt bi yàlla tëju na de yàlla yàlla day jéggale bàkkaar yépp yàlla mooy aji jéggale ji mag ji nga gis ne suñu boroom subhanahu wa ta'ala day na day nangu ñaanu aji ñaan ko wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata daa'i idha da'aan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi gi am na ci wax am na ci guddi gi waxtu woo xam ne benn jullit du làmbatu du la di làmbatu di làmbatu ba daj ko ñaan ci yàlla yiwu àdduna ak àllaaxira lu dul yàlla jox ko ko te loolu guddi gu ne dana am ndekete am nañ am na ci am nañ ci guddi waxtu woo xamante ne bu jotee lu ca waay ñaan yàlla ci yiwu àllaaxira ak yiwu àdduna yàlla dina ko ko jox kon waxtu woowu mat naa mat naa làmbatu ma jar na jar na guddi gi nga nga koy ñaan ndax nga nga nga tombeeg waxtu woowu tombeeg ngay ñaan ndax yàlla defal li nga bëgg bokk na ci bokk na ci ngëneelal ñaan boo ñaanee yàlla benn ci ñetti mbir am nga ko yonent bi amul benn jullit boo xamante ne bi dina ñaan boroomam ak ñaan goo xamante ne bi bàkkaar nekku ca kenn du ñaan loo xam ne bàkkaar da caa nekk waaw kenn du ñaan loo xam ne bàkkaar da caa far kenn ci bàkkaar mu ne bi amul benn jullit boo xam ne dana ñaan ak ñaan goo xam ne bakkaar nekku ca luy dog ak mbokk nekku ca lu dul yàlla dina ko jox benn ci ñett ñaan gi ñaan gi yàlla dina ko jox benn ci ñett nu mën a def jox ko ci benn ci benn yàlla nangul ko ñaanam gi gaawalal ko ko jox ko ko léegi fii ci àdduna mbaa mu yeexalal ko ko dencal ko ko ba àllaaxira mbaa mu fegal ko lu lu bon lu ko naroon a dal te loolu lépp benn bu ci nekk yaakaar naa soxla nañ bokk na ci ñaan day jañ day jañ day jañ aw ab nattu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ni laa yughni xadarun min qadar moytu du tee dogal egsi wa du'a yanfa'u mimma qad nazala wa mimma lam yanzil mu ni ñaan nag dina jariñ ci lu wàcc ak loo xam ne loo xam ne wàccagul mimma qad nazala wa mimma lam yanzil wa inna albana wa inna albalaa la yanzilu fa yatalaqaahu du'a fa yata'aalajani ila yawmi alqiyama yonent bi sallallahu alayhi ab nattu dana wàcc ñaan dogandu ko ci kaw ñoom ñaar ñuy ñuy di léewtoo ba yawmal qiyaama jot nattu ba du wàcc mukk nga gis kon ñaan lu am solo la ci dunub doomu aadama bokk na ci waxtu yi nga xamante ne bi ñu ngi ci yaakaar nangu ñaan weer wu tedd wii ñu nekk waxtu wii ñuy mooy waxtu dog waxtu woowu nga xamante ne bi des na ci yaakaar ñaan ndaxte bu fekkee aji aju woor ji jublu na ci léppam jublu ci yàlla insisté bu baax a baax ci ñaan ilxaaq kon kooku kooku day day ñëw ci kanamu boroomam ci waxtu wu demee nii jiital lu demee ne ab sarax sarax soo xamante ne bi mooy koor gu màgg gi nga xamante ne bi yàlla moo dogu ni moom moo koy fayal boppam bokk na ci aw ci waxtu yi nga xamante ne bi gën na ci wàllu ñaan mujj guddi ci guddi gu nekk mujj guddi waxtu njël waxtu wu barkeel la comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni suñu boroom day wàcc bi nga xamante ne bii guddi gi des na benn ñetteel bi xaaj mu ne kan moo may woo ma wuy ko kan moo may ñaan ma may ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko ku taqoog waxtu yooyu xër ci ñaan bu baax a baax faaw nga am lu baax moo xam mu gaaw moo xam mu yeex comme ni nga xamante ne bii noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bokk na ci li am solo ci képp kuy ñaan mu dëggu ci ñaan gi dëggu ci xemmem li muy ñaan mu taqoo ci tegginu ñaan yi comme mu comme mu nekk ku jàpp ku jublu penku balaa ñaan mu tàmbalee tudd mu tàmbalee sant yàlla kañ kañ ko bu baax a baax ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu mu bu mu bu mu duggaale ci biir ñaan gi loo xam ne dog mbokk la wala loo xam ne bàkkaar la su ko defee na na bàyyi xel na moytu yàlla bu baax a baax na ragal yàlla ci moytandiku liy waral yàlla xañ ko ak nangu bokk na ci liy waral nga ñaan yàlla yàlla du na nangul lekk lu araam nga xamante ne bii dañ koy jàppe muy loo xamante ne bii boo koy def loo mën a ñaan yàlla yàlla du la ko nangul comme niñ ko gisee ci xadis bi bi weesu léegi comme niñ ko gisee ci xadis bi nga xam ne moom moo weesu léegi bu ko defee ci li nga xamante ne bii moom moo ñu defee ñu ñu ñu tënk rek ñu ni képp koo xamante ne bii day ñaan war naa ñaanal boppam waaye tamit bokk na bokk na ci mu ñaanal bépp jullit jullit bi warta fàtte mbokkum ay jullitam ci ñaan ndaxte ay ay mbokki jullitam mu ñaanal leen ñu dund dund gu am jàmm su ko defee mu ñaanal leen dolleeku tawfiq ñaan yàlla dajalewaat seen kaddu yi yàlla boole seen xol yi su fekkee dañuy dund ay tolof tolof mu ñaan yàlla yàlla génne leen ci génn wu rafet ñuy profité di wax ni rek dundu doomu aadama dafa gàtt te lépp dañ ko war a profité jàpp ne dund gi yëpp dafa tolloog ñaari rakkaa yoo xam ne da nga koy jullil sa borom dund gi yëpp ak jaamu yàlla la waaja waxoon rek addunya addunya saa faj'alha taa adduna da ngay jàpp ne benn waxtu la lépp nga def ko muy topp yàlla rek leneen xaju fi ndaxte bu ñu xoolee li tax suñ borom bind ñu mooy jaamu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ni ñaari xéewal a ngi yoo xam ne ñu bëree bëri ci nit ñi dañ leen cee nax muy xéewalug wér ak xéewalug am jot mu ni mu ni yowmal qiyaama ndëggub ab jaam du bouger fi mu taxaw lu dul ne danañ ko laaj ci ñeenti mbir danañ ko laaj sa dund gi ci lan nga ko paase laaj ko ak waxamaaneem ci lan la ko ràppal laaj ko alalam fan la ko jële ak fan ci fan ci fan la ko def ak ci yu demee noonu nga xamante ne bii bépp bis boo xamante ne bii fajar si xar na day am kuy woote di wax ni man man bis bi ab càkkeet bu bees laa te li ngay def lépp maa ngi koy seede kon nag nang ma màng nang ma profité bala maa raw nga xam ne bis yi bis bi nga xamante ne bii wee xas na ba weesu ba raw moom daanaka weesu na mënatoo caa dab dabaatal dara te yowmal qiyaama yaakaar naa kenn ku nekk dana dana dana ngi jowoo na fekkoon ni profité na bu baax a baax moo li suñ borom di wax ni wa anibu ila rabbikum na ngeen dellu ci seen borom wa wa aslimu lahu te ngeen jébbalu ci moom min qabli an yatiyakum al azabu baghtatan bala leen a mugal mais bett wa antum la tash'uruna du ngeen ci yëg dara an taqula nafsun balaa kenn naan ya hasrata ala ma farrattu rëccu naa li ma doon sàggan fi jëm billahi sama diggante ak sama boroom wa in kuntu la min as-saxirin aw taqula mbaamu naan law anna allaha hadaani su ma yàlla jubaloon la kuntu min almuttaqin te kenn du toog naan xatta yahdiyani llah ndaxte loolu gis nañ ni min alaamati shaqaa wal xislaan kon moo tax suñu boroom di wax ni profité leen fii ci àdduna wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum almawtu profité leen def lu baax balaa deewa ñëw bu dee ñëwee mu naan ya rabbi lawla axartani teewoon nga ma faa bàyyi ila ajalin qaribin ba ca kanam fa asaddaqa ma saraxe wa akun min as ma bokk ci ñu baax ñi te suñ boroom mi ngi ni lan yuaxira allahu nafsan yàlla du yéexe benn bakkan ida jaa ajaluha bu àpp ba xasee ba jot benn seconde du ca topp wallahu xabirun bima taamaluun te li ñuy def lépp suñ boroom xam na ko yan nañ yàlla jéggal yan nañ yàlla defal tawfiq yi màng suñu dund gi te lépp ñu jeexal ko ci jaamu yàlla jeexal ko ci loo xam ne ëllëg yawmal qiyaama duñu duñu rus duñu sëgg te yàlla yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñuy naafila loolu mooy li nga xamante ne bi moom la waxtu wi mayoon lépp loo xamante ne bi jub na ci waxtaan wi ñu ngi koy delloo ci suñu borom di ci daj ba set ci wicc lépp loo xamante ne bi dëng na ci ñu ngi koy delloo ci suñu matadik doomu aadama ak ci suñu bakkan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri almuslimina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ Mouhamadul Hadi Touré ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne baax ngi ñu ko tey jii nii yaakaar naa ne li ñu doon séntu ba tax ñu boole la ci ñi nga xamante ne ñoom lañu war a dalal jitaay bi gis nañ ko ba gis ci lu kawe suñ jot kon ci turu muassasatul Wafa'i bi huquqil iman ñu ngi lay jot li kàddu yi cant yoo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul ñem ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala guddal sa fan te yokk sa xam-xam te kattanal la ba li nga yéene liggéey ci lislam bi yépp yàlla kattanal la ba nga àggale bu ko bu ko njot kon euh, dañoo sàkk woon ci lenn ci mbokk yi ñu def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaanee bala ñuy yëkk jotaay bi xam naa ne temps bi moo ñu ko dul may waaye lu mu gàtt gàtt rek ñu jox sëriñ jiililoo su ko defee mu tënk ay baat yu gàtt ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane suñ ci jógee nag ñu jox sëriñ Mouhamadul Hadi Touré mu jàngal ñu alquranul karim su ko defee ñu tëje ko jataay bi ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba euh, ustaas Ahmed Dame Ndiaye moo fas yéenee def waxtaan ci alwasatiya ginnaaw suba di ajjuma sëriñ Mouhamadou Amine Mbacké mu sëriñ maam Thierno moo fas yéene def waxtaan incha ci at tamwil ci gaaw bi professeur Mouhamed Galaye Ndiaye mooy def waxtaan incha allah ci allaon fi fi fi fikri Cheikh al Xadim bu dee ci dibéer ji sëriñ Abdullahi Diop moo fas yéene def waxtaan incha allah ci ash-shi'rul walafi al muridi kaddu gi. sëriñ jiriloo su ko defee mu am taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaan te mu nekk waxtaan mu am solo suñ ci jógee nañu jox sëriñ Mouhamadou Hadi Touré mu jàngal ñu alquranul karim ñu tëje ko jotaay bi bismillah minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin xam naa sëñ bi waxtaan du neex a yokk dara ndax baraana nga dégg kuy waxtaan dina am ay bunt yum la bàyyil ay taqaraat waaye sëñ bi daal fu ma defe fa lay bàyyi rek dugg na fa kon defe naa ne liñ ciy doole du mën a bari xam naa liñ ciy njëkk a rek ci fi mu tàmbalee woon xamle na ne islaam koor bokk na ci li mu ko farataalee maanaam fuqaha yi dañuy wax xikmatu tasrih maanaam jaamu yàlla gu ne suñ boroom bu ko defee boroom xam-xam yi dañ ciy jàngat lu ñuy wax xikmatu tasrif maanaam xereña gi nga xam ne moo tax mu yoonal ko loola bokk na ci koor bennoo gi nga xam ne jullit yi dañ koy bennoo masalan suñ bi xam ngeen ne ni ñu koy amee ci at mi duñu ko amee ci wenn weer kon loolu luñ ciy jàngale bokk na ceet jullit yi am na ci ñoo xam ne suñ boroom na mu leen war sëgale seen loxo dafa jot seen gannaaw ba duñu yëg ab xiif lenn ci weer wi ci at mi lu dul weeru koor ba tax na kon koor loolu dinañ ko ci jàngate nga xam ne bu nit ki ñëwee di la yalwaan ne la man de taaluma añ wala damay gobar jaati mu xewee ci jamono ji nga man koo gëm xam ne xiif lu metti la damay sama benn sëriñ daf may nett li bu yàggul mu ne ci at yi la ci gannaaw dafa ànd ak benn soxnaam ñu dem ci dëkk bu mag nee na ñu ñu dem ba taal añ jot nee na soxna si dem ba ñëw amul lu mu taalee añ bi genn matt bu mag nekk ci kër gi mu ne suñu amoon ko ñu ko xaral dañu man cee togg ñu dem ba añ di waaye jot genn góor ñëw fa yor yor aw kimiñam di xar mat di xar mat ñu mu xaral leen ko ba noppi ñu sant yàlla ne alhamdulilah xar mat gi rek moo ñu teewaan a taal ki leen ko xaral ne alhamdulilah ne leen li ngeen ma fay rek ci laay jox sama soxna ni ngeen mu mën a taal añ nga xam ne suñu boroom gis nga ni muy lijjantee mbir kon bokk na ci koor lu ñu ciy jàngate nga xamee ne jullit bi saa sa mbokkum jullit ñëwee ne la damaa xiif taalaguma añ nga war koo mën a gëm xam ne suñu borom noonu la bindee jamono wax naa nabluukum bi sharri wal xayri fitnatan wa ilaynaa turja'uun bokk na ci li ñuy jànge ci koor mooy li sëriñ bi waxoon léegi ci gannaaw mooy koor sunu borom ni mu ko defee ci jaamu yàlla yi moom dafa am sew sew bu ci nekk ndax nit ki su ngeen dëkkee man nay lu mu lu lu mu mën a nëbbu naan a nëbbu su dee julli danga ko mas a gis su dee joxe asaka danga ko mas a gis su ajee màkk moom ku ne xam na ne mu ci réew mi waaye koor mu man nga dund ak lu ma juróom-ñaar fukki mu naan maa ngi war te fekk wóorut loolu nag xereñe googu ci nekk ak loolu xam ne ku koy def rek yàlla kese nga ko def ne man ngay wane ne maa ngi war te wóoroo looloo tax suñu borom jagle ko lu mu jëgliwut yeneen jaamu yàlla yi kullu amal ibnu aadama la ila ila siyaam fa innahu liwaana aj si bi wutal ko bunt boo xam ne ni ñay woor ca la ñuy jaare kenn ñu ca jaar loolu suñu borom lu mu jaglee koor la waaye sew sew bi nekk ci koor loolu manees na ko ca jàng bokk na ci koor it sunu borom li mu ko jagalee weer wi weer wi sunu borom li mu ci dajale ci ay ngëneel dajale ko ci beneen ko weer weer woo xam ne ci la ñuy wàcc alxuraan sahru ramadan allati unzila fihi alxuraan xam ngeen alxuraan ñaar fukki at ak ñett la wàcc yonent sallallahu alayhi wasallam waaye ci genn guddi lañ ko wàcceendoo mu jóge ci lawhul mahfuz mu ñëw fi ñuy wax baytul izza inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr moom nga xam ne man na juróom-ñett fukki at lu topp suñu borom subhanahu wa ta'ala def ko ci weeru koor ngir jullit ñi di ci màng ndax xam ngeen ne xeetu Muhammad moo gën ci xeet waaye ñoo ci gën a gàtt benn borom xam-xam nett na ma ne ca jamono yu njëkkee dafa mas am koo xam ni dafa céetal soxnaam téeméeri at ak ñaat fukk baayam tere ko céet gi mu mer di jooy ne sama céet gi sama baay daf koo dagg céet gi dafa gàtt mu yabal boroom xam-xam yi ca dëkk ba ñu dem di ko waar di ko xamal ne ko danañ masa dem ba jëmmi jamono nit du dund li nga céetal kon defe naa mooy sun jamono ji xam ngeen ne yone nitu yonente yàlla sàmm dañu daa gudd fan lool ay ñeent téeméer lu tax wakaanu yan xituuna minal jibaali buyutan aaminin walaqad arsalnaa ila qawmihi fa labisa fihim alfa sanatin ila xamsiina ama xam nga ne kon nit da daa gudd fan kon nag sunu borom subhaanahu wa ta'ala defal ni weer woo xam ne suñu ñëwee nit mën na caa gagné benn fan boo xam ne nii boo ko taxawee da nga ci am lu gën juróom-ñetti fukki at ak ñett ndax waxut laylatul qadr ka alfi shahr waaye day dañ laylatul qadri xayrun min alfi shahr gën mën naa bari lool man mii li ma yonent sallallahu alayhi wasallam di gën lépp bu ngeen ñu doon tëkkale mënu ngeen wax lu dul moom a gën te dana laylatul shahr kon weer woowu su ñëwee laylatul qadr nekk ci ca nga man koo màng man xaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala alayhi salatu wassalam kon loolu bokk na ci lu jullit mën a gañe mi ci weer wi nga xam ne at mu jot rek man naa gañe lu mat téeméeri at wala lu ko ëpp bu ko defee kon bu fi yàggee dina mu jug ñaraa jundu jundu ay junni at ak ñeent téeméeri at bu dee ca saahir kese dina leen gën a sakkanu dund bu dee ci baati nag kenn xamul nu muy toll bu ko defee bokk na ci weeru koor it liñ ci war a góor góorgóorlu di ko ci def ba tey ci sëñ bi junjoon ko léegi mooy jàng alxuraan di ko ci jàng lu baree bari ndax xam ngeen weeru koor mooy mooy weeru alxuraan jibril da ñëw di jàngan di ci di ci di ko nafar ak yonent sallallahu alayhi wasallam moom ci alxuraan bu weer ñëwee ba ci koor gi ko mu ci fekk sax dañ ne ñëw na lu benn yoon bu ko defee gin ko salaat tarawih ñuy def muy naafila yi am ci solo lool ndax man de yëg naa sama bopp te dégg naa ñu bari di ko wax ne alxuraan di ngay déglu ci keneen mi koy jàng li mën a jeexitali ci yow ñu baree bari du ko mën a sa alxuraan di ngay jàng bopp du ko mën a jeexital ci yow kon nag ñu loolu gis nga moo tax jullit bi ñu sopp bu weeru koor ñëwee lu néew néew mu dégg alxuraan jooj fonk ko bu baax a baax di ko settantal ca settantal alxuraan ku nekk sab sa sab dayoo rek fa la maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee ca daara ja di am na genn góor goo xam ni nee na li ñuy naafile lépp moom jahanama rek jahanama rek la ci xam nee daal kii naafile moom bu ne jahanama dina ko xam waaye loolu doy na ndax am na benn saxaaba bu xorom dane ma ne ma sallallahu alayhi wasallam man de damaa gis buñ sëlmale yéen ngeen di da di nekk rek di ñaan rek di ñaan man daal dama yox yàlla yàlla na nga ma dugal àjjana musal ma ci sawar jug dem sama yoon yéen ma sallallahu alayhi wasallam xawalahuma nu ne ko sun ñu rumtu yëpp loolu rek la kon nag ki nga xamee ne ma ngi ci gannaaw jullit bi muy la muy def salaat tarawih kon looloon ñu bàyyiwaale ci xel imaam yi jiite ñuy jéem a wax ci kaw wala ñu wut lu yokk wax ji ba ñëpp di ko mën a dégg ca it ñu di ko jàng-jàng mu tey bu ko defee nit ki soo tuddee jaxanama man koo xam boo tuddee aljanna mu man koo xam ñaan mu caf cee dugg jafee bu ko defee loolu lu am solo la ñu góorgóorlu ci bu baax xam ne weeru màgg la ñu jëm ci màng loolu yonent sallallahu alayhi waxoon ak bokk na ci koor ngën li ci nekk mooy xam ngeen ne jaamu yàlla yu bari suñu borom daf koo tënk ci kàttan xam nga nit ki su fekkee ne ku aj sax moom dañ ne la sart mooy nga man su dee julli nga julli ni nga mane waaye gis ngeen ne koor nit ki day am gu ma am day dem ba nit ki mënatu la woor tax ñu waaye ñu wutal ko leneen lu mu lu mu def mu wecci ker koor ga wa ala lasina yutiqunahu fidyatu ta'am masakin yow soo wooree sax sonn lool mu ne la nag léegi dangay ngay lele bàyyi koor ga kon loolu njariñ loo xam ni koor am na ko moom moo tax ñu war cee góorgóorlu fonk weer wi bu baax a baax maa ngi ci yooyu yu ci sëriñ bi wax yépp comme ni ma ko waxee woon moom defe naa fu ma ko fu ma fa lay bàyyi rek ma bëggoon faa bind rek mu jaar fa moo tax binduma lu bari wasalaamaaleykum wa jërëjëf sëriñ Abdou Khadir Lo ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne def na ko ci bii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa ni mu ko waxee rek sëriñ bi yaakaar naa ne thème bi préparé na ko ci fa anam goo xamante ne anam mat la ba tax na lenn lu ci bàyyi amut kon dañuy jox kàddu gi sëriñ mu Mouhamadou Hadi Touré su ko defee mu jàngal ñu ayaat yi al Qur'an karim su ko defee ñu tëje ko jotaay bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو لا نفرق